a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq euh, fas yéene dikkaat tey ji ngir ànd ak yéen ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi huquqil iman moo koy taxawal fii ci Darou Moukhty ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog jataayu borom Darou Moukhty mu Serigne Cheikh ñu fas yéene ànd ak tey jii incha allah kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ngir ñu ànd ak ñun ci diiru weeru koor bi ki ñu fas yéene dalal fi jataay bi tey mooy sëriñ Moustapha Kaay jóge ba Jurbel bala ñu koy jox kàddu gi rek xam dañuy xamle aslëf rek ci ay jaar-jaaram xamle tamit aslëf ci li nga xamante ne moom la war a waxtaane ak ñun tey ji incha allah sëriñ bi di sëriñ Moussa Kaye mi ngi jànge alquranul karim ci njaareem ci waajuram di sëriñ Daouda Kaye foofee la jànge alquranul karim ginnaaw bi mu jàngee alquran ba noppi tamit jaar na ci daara joo xamante ne mi ngi ne foofu ci njaareem ñu koy ñu koy tuddee ma'hadu durus al islamiyya foofee jaar na fa ginnaaw ba jóge na fa dem Thiès ci école suñ Mortala Mbàkke bu mag boobu ñu koy wax institut al azhar foofa tamit jaar na fa ba tey tamit jaar na Tiwaawoon ci euh, daara joo xamante ne dañ fay jàngale majalis foofu tamit jaar na fa jàng fa lenn ci téeri majalis ginnaaw bi nag la bawoo fii ci Sénégal dem Maroc euh, ci dëkk bu ñuy wax Fas ci université bu ñuy wax jaamiatul xarawiyin foofee la jànge ba am licence am ginnaaw bi mu amee licence mu jóge ci université boobu dem ci biir Maroc ba tey tamit ci beneen université bu ñu wax université Sidi Mohammed bin Abdullah foofee la amee master am ba fii ñuy wax ak yéen université boobu ñu koy wax université Sidi Mohammed bin Abdullah foofee la nekk dafa jàng ba tey ngir def doctorat kon su may tënk ci gàttal rek kooku mooy ki nga xam ne moom la ñu war a dalal fii jotaay bi tey ji incha allah mu fas yéenee waxtaan ak ñun nag mooy yàlla ak danse yi nga xamante ne moo ci nekk kon dana danañu xamal ci njëlbéen mooy yàlla li nga xamante ne moom la jural xeet yi nga xamante ne ñoo jiit woon xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñi ci doon mooy yàlla ak lan la leen ci lan moo leen fekk ci mooy yàlla googu noonu naka noonu tamit danañu xamal danse yi nga xamante ne moo nekk ci mooy yàlla ci xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam suñ ci jógee tamit danañu xamal naka lañu mën a def naka la nit ki mën a def ba tax mu mën a mucc ci ak mooy yàlla ginnaaw bi ko ci yàlla musalee kon loolu mooy ci gàttal dënku waxtaan wi nga xamante ne incha allah moom la fas yéene seq ñun tey jii xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi dañuy eh, fàttali mbooloo mi rek programme semaine bii nga xamante ne incha allah mooy ñetteelu ay bis ci koor gi ndax tey lañuy tën la ñuy tëj ñaareelu ay bis gi kon fas yéenee dugg suba incha allah ci ñetteelu ay bis gi ma liiral leen programme bi kon rek suba ci talaata ji incha allah sëriñ Xarim Mbàkke mu sëriñ Moustapha Abdul Aziz jóge ba Touba moom lañ fas yéenee dalal muy waxtaane al mar'atu sénégaliya wa diin maanaam jigéenu Sénégal ak diini ci àllarba ji incha allah fas yéene nañoo dalal sëriñ Ousmane Mbakke moom suñu xalit fii ci Darou Moukhty mu fas yéene waxtaane min amradil mujtama mooy feebaru suñu suñu société bi aju alxames insha allah ñu fas yéene dalal Cheikh Abdou Khadir Mbakke moom tamit mu fas yéene jóge ba Darou manaan euh, mu fa yéene waxtaane an nizaamul aalamil jadid muy ni suñu àdduna di dox doxee tey jii nii mondial ajjuma insha allah Cheikh Hassan Sill mu jóge Daaru Salaam moom lañu fas yéene waxtaane moom lañu fas yéene dalal muy waxtaane kayfa turabbi tiflaka naka nga yare sa doom gaawu insha allah ñu fas yéene dalal Cheikh Cheikh Atou Diagne bu isbu tarxiya mu fas yéene waxtaane alamiyatu da'wati Cheikh al Xadim maanaam wooteeg Serigne Touba gi ni mu daje àdduna bi tey jii nii dibeer ñu fas yéene dalal al ustaas Abdullahi Sané nga xam ne moom waroon naa ñëw ci ay bis gi ñu gi ñu gi ñu génn waaye amoon ay gàllankoor waaye incha allah dibeer incha allah dana ñëw war a jóge Dakar fas yéene waxtaan ñun fawdawiyatu da'wati fi Sénégal ñàkk na soog woote jëm ci diine euh, bu dee ci altine ji nga xam ne mooy njeex njeexitalu ñetteelu ay bis gi Cheikh Massamba Bousso lañu fas yéene dalal. mu jóge Tuubaa moom tamit fas yéene waxtaane Cheikhul Xadim fi zilalil Qur'an wa sunna Serigne Touba ak alquran ak sunna kon incha allah noonu la ay bisu ñetteel bi nga xamante ne moom lañ fas yéene tàmbali suba noonu la fas yéene doxe incha allah xam naa ñu fàttali mbooloo mi rek ne euh, ñi nga xamante ne bëgg nañoo topp waxtaan yi ci internet bi Murid TV ñoom dañuy def waxtaan wi en direct naka noonu tamit albishru point org waxtaan wi encore ñun en direct lañ koy def ba tey tamit Touba Média ñoom tamit dana génne waxtaan wi insha allah naka noonu tamit euh, rajo yi nga xamante ne ñoo nekk ci diggante Darou Moukhty ak Touba ñun ñëpp euh, dañuy <coughs> génne waxtaan wi naka noonu tamit xasida online moom tamit euh, ñoom tamit dana def dañuy dañuy teg waxtaan wi insha allah kon képp koo xamante ne ba nga ko suivre ci internet bi wala ci rajo yi wala ci télévision yi yooyu yëpp danañ ko jàllale insha allah kon li def moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Moustapha Kaye yàlla na ko yàlla defal tam defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu fàttali mbooloo mi rek ne koo xam ne am nga laaj boo xamante ne aju na ci lii sëñ bi waxtaane soo ko jaaralee ci am na ñu jox ay kayit ñoo xamante ne ñooy bind laaj yi incha allah laaj bu ci ñëw rek suñ ko jaaralee ci bàyyi daam jaxate rek incha allah bu waxtaan bi jeexee des ñu toll. alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala ra'sihim alhabib almustafa wa ala kulli man aathaarahu qutafa bima fihim a'daa'u mu'assasati al-wafa ila yawmi al-jazaa'i al-awfa aleykum wa rahmatullah ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ziyaar kilifa dëkk bii di sëriñ Cheikh Xadim Mbàkke di ziyaar tamit sunu soppe sëriñ Abdourahman Mbàkke di am mbégte lool di yegg ci dëkk bi pour la première fois ñu door a takk suñ tànk ci dëkk bi te lii waral te li waral ñëw gi di loo xam ni moom moo taxoon yàlla wàcce fi diinam ji moo taxoon tamit mu yónni yonentam yi alayhim salaatu wassalaam ñi ngi sant yàlla baax teew seen kanam ci kanami tànneef ci kanami boromi xam-xam ci dëkk bi dëkk xam-xam ku demul gànnaar tamit xam nga ne am na ay gëléem mu suñu fee ñëw waaye xam na ni Daarul Muxti dëkku xam-xam la ñu ngi leen di ziyaar ci loolu di ànd tamit ci teewaay boobu di tamit ñaan yàlla yaakaar gi nga xam ni moom la waa lajna bi am ba wooñu fi yàlla bu ko yàlla tas dañoo nekk ci weeru ci weeru koor muy weer woo xam ni bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ni mënta ñàkk ci jullit benn jullit bu jekkee wet weddi wala bañ lii di koor gi mu lool mën na koo génne ci diine ji maanaam li mu bëgg a wax mooy koor dafa bokk ci benn ci piliers yi nga xam ne maanaam ponk yi xam ne moom moo téye lislaam mu doon nag mbir mu doy waar moom koor moom rek mooy jaamu yàlla gi nga xam ni mën naa ànd ak lu ne nit ki mën naa woor di julli te koor gi di yàqu mu woor di nelaw koor gi di yàqu mu woor dem marché di jaay koor gi di yàqu mu woor dem jumaa ji di déglu conférence koor gi di yàqu mu woor dem jël téeram di jàngi koor gi di yàqu moom mooy jaamu yàlla mi nga xam ni mën naa ànd ak lépp yàlla nag waajal ñi nga xam ni ñoom ñooy woor ajjana joo xam ni buñ fay dugg ñoom duñ buuxante dañ leen utal seen buntu spécial ñu koy wax ar-rayyaan inna fil jannati baaban yuqaalu lahu ar-rayyaan laa yadxulu fiihi illa as-saa'imuun yoon bi sallallahu alayhi nee na am na ajjana am na bunt boo xam ni rayyaan la tudd ku dul ñuy woor mën ngaa def lu ne pour dugg ajjana waaye boo dul ñuy woor doo jaar ci bunt boobu may fàttali sama bopp di fàttali ñi fi teew ñëpp ñu yeesal suñu yéene ci lii ñuy bëgg a def xam ni ak jaamu yàlla la sàkku xam-xam jaamu yàlla la te lii sabab bi moo doon sàkku xam-xam ak tasaare ko al imaamu Maalik dañ koo laaj ne ko waaye ki nga xam ne dafa war dafa dem bay faatu lu ndaw moo ko dese mu faatu desewu fi jamono ju bari kooku ban façon jaamu yàlla la war a def ngir mu doon jaamu yàlla boo xam ne moo koy jariñ ci àdduna moo koy jariñ bu demee ci yàlla mu leen talabul ilmi sàkku xam ñu ni ko waaw moom bu ko sàkkoo laa ya'malu bihi du ko jëfee ndax day faatu léegi kon bu demee tey sàkku xam-xam du ko mën a jëfee al imam Maalik na leen ta'allumuhu xayrun min al amali bi xam gi koy xam kese moom moo gën jëfe gi koy jëfee al imam Shafi'i ne woon al ilmu xayrun min solaati naafila fanaane naafila sàkk ko benn buntu xam-xam moom moo ko gën kon ñu yeesal suñu yéene te lii nii ñu dugal ko ci foofu la'alla Allahu an yajziyana peut-être yàlla fay ñu ci li war a waxtaane comme ni ko sëriñ bi junjee mooy al ma'siyatu wa xuturatuha maanaam mooy yàlla lu n'importe mooy waaye mooy yàlla ak danger bi nga xam ne moom la mooy yàlla am sëriñ bi junj na léegi ci commencement bi muy plan bi nga xam ni maanaam euh, jéego yi nga xam ne lañ war a def waxtaan bi ñu koy njëkk a benn introduction maanaam benn muqaddima boo xam danañ ci jiital lépp danañ ci euh, dëxëñ lépp loo xam dafa aju ci maanaam lan mooy mooy yàlla googu ak tamit ñafi fi jiitu woon te mooy yàlla nu leen yàlla def ngir ñu jàngee ci ñun. ginnaaw bi muy ton suñ mooy yàlla ak tey lu ñu mën a jural loolu mooy doon mooy doon arda bi mooy développement bi xaatima bi wala conclusion bi danañ ci indi tey léegi nu ñuy def nag ba mën a sori mooy yàlla googu mooy yàlla buñ ko waxee dafa am ci ñaari mbir yàlla daf ñoo digal tereñu kon mooy gi mën na am ci ñaari côté nit ki bu defee la nga xam ne yàlla daf ko ko tere mooy na yàlla bu bàyyee tamit li nga xam yàlla daf ko koo digal mooy na yàlla waaye fekk lu yàlla tere nga def ko mooy mooy gi gën a dangereux sax nga fekk lu yàlla digal nga gàttañ lu def ko ndax nit ki mën naa fekk lu yàlla digle mu bañ koo def te doon du tudd ak mooy ndax boobaa mën naa doon daf koo mënut bëri na tey ñu bëgg aji màkka yàlla na yàlla euh, may ñun ñëpp ñu aji waaye xëy na mënuñoo dem ndax seen wér-gu-yaram walla seen seen poos bëri na tey ku bëgg a génne azaka waaye mënu ko ndax xëy na yoru lu mu ko génnee waaye tere yi kenn du taxaw ne la man yàlla tere na man nangam mënuma koo bàyyi mënta loolu day wan day wane day di ngat yàlla indirectement mooy da nga bëgg wax yàlla ni yow li ngay digle ak li ngay tere xamu ko alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiful xabiir moom mi bind moom moo ñu gën a xam maanaam appareil bi maanaam jëmm ji nga xam ni moom la yàlla defar moom mi ko defar xam na lu mu attan ak lum mu attanut comme lu mu ko tere rek laa yukallifu allahu nafsan illa wusaha lu mu ko tere rek mën na koo bàyyi tey saa yoo demee kon ba ni nanga mënuma koo bàyyi comme ñu ko ñu bëri di waxe maanaam mel ni eh, jëfandikoo saxaar cigarette mënuma koo bàyyi loolu ñàkk jéem la ak tamit maanaam diingat yàlla wan ne ko yow li ngay tere ak li ngay digle mënta mënee su koo bàyyi ndaxte tey boo xoolee portable bi ñu ko defar ñoom xam nan portable lan la mën ak lu mënul kon lépp saa yoo ci saa yuñ la nii lii munu ko boo ko ko defloo lu ca lu ca lu ca xew yow yaa koy gàdd loolu mooy xuturatul maasiya al maasiya bi ko al imaam al jurjaani di euh, leeral ci téeram boobu at-ta'rifat dani muxaalafatul amri qasdan mooy nga wuuteeg li la yàlla digal te fekk yaa ko tey taarif la boo xam ni bu ñuy nangu la waaye tamit dañ ciy dolli dara ndax dafa gàtt nga wuuteeg li ndigal gi tey fekk yaa ko tey naka noonu tamit nga def lañ la teree te fekk yaa ko tey yooyu bu mu ci mën a doon day doon li nga xam ne moom lañ tudd al maasiya maanaam yàlla digle lii nga daal aw faja des maasiya moomu buñ ci xoolee ci démb dañ gis ni fi mu njëkk am moom maasiya mi ngi njëkk ame ca asamaan sa ba nga xamee ni yàlla digaloon na iblis nekkoon na sujootal sunu maam Adama iblis daal di bañ loolu ak ma'siya la wa id qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa aba wastakbara wa kaana min alkaafiriin fàttalikol ba nga xamee ne nee nan fàttalikol ba nga xamee ne nee nan iblis nee nan malaaka yi sujjóot leen ngir kiima bind ñëpp sujjóot bam bam des iblis lu tax moom dafa bañ ba pare wastakbara mu daal di rëy mu daal di rëy kon boo gisee mooy gi nga xam ne moom moo njëkk moom moo njëkk xew mooy gi njëkk a mooy yàlla mooy ko mooy te teg ko ci rëy nanga noon tamit am na geneen mooy goo xam ni moom la ko sunu maam aadama mooyoon wuuteeg la mu ko santoon te tegu ko ci rëy teg ko ci leneen maanaam ci bànneex mooy ba ma leen dugalee ajana ne leen bu leen def leen fi lu leen neex waaye garab sàngam gi bu leen ko laal muy fa akalaa minha fa badat lahuma sawaatuhuma wa tafiqaa yaqsifaani alayhima min waraqi aljannati fa asaa aadamu rabbahu fa gawa aay boobu yàlla dafa ñuy nettali ne aadama boko ko yàlla dugalee ca foofu ne leen bu leen ko laal ñoom ñu dem laal lam leen doon tere ba mu ci tege mooy fa asaa adam rabbahu fa gawa moo ci la aadama daal mooy yàlla ñaari mooy yooyu ñoom am ci kaw asamaan benn bi ak rëy moo ko laloon bi ci des bànneex moo ko laloon ndax ñaar yooyu bokkuñu mooy gi nga xam dafa tegu ci rëy moom moo gën a diis mooy gi nga xam dafa tegu ci bànneex ndax Sufyan ibn Uyayna dafa nettali ne man kanat ma'siyatuhu man kanat ma'siyatuhu fi shahwatin farjulahu tawba fa inna adama asa mustahyiyan fa ghufira lahu wa man kanat ma'siyatuhu fi kibrin fakhsha ala sahibi la'na fa inna iblisa aba mustakbiran fa lu'ina mu ni képp koo xam dafa mooy yàlla te teg ko ci bànneex yaakaaral ni mën yàlla mën na koo jégal mu daal di joxe preuve daan ndax aadama dafa mooyoon te teg ko ci bànneex yàlla jégal ko waaye képp koo xam dafa mooy yàlla te teg ko ci gërëy yaakaaral ni yàlla mën na koo alak mën na koo dàq ci dem mu daal di joxe tamit preuve ndax iblis dafa mooy yàlla teg ko ci gërëy yàlla génn ko ci yërmandeem dàq ko ci dem kon boo xoolee ñaara mooy yooyu bokkuñu bee dafa tegu ci rëy moom moo gën a diis boo xam ne dafa tegu tey ci bànneex bi ñu wàccee ci kaw suuf tamit mooy gi fi njëkk am mooy ñaari doomi aadama yi ma nga xamee ni kenn ka muy Qaabil dafa daal di rey mbokkam ma di Haabil watlu alayhim naba abnay aadama bilxaqi id qarrabaa qurbaanan fatuqubbila min ahadihima walan yutaqabbal min alaaxar qaala la aqtulannaka qaala innamaa yataqabbalu allah min almuttaqiin la in basatta ilayya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasiti yadiya ilayka la aqtulaka inni axaafu allaha rabbal aalamiin inni uriidu an tabuu'a bi ismi wa ismika fatakuuna min ashaabi nnaari dalika jazaa'u zaalimiin fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla axiihi fa qatalahu fa asbaha min alxaasiriin foofu yàlla daf ñuy nettali lool nga xam ne moom moo xewoon ci diggante Qaabil ak Haabil Qaabil ba nga xamee ni dañoo waroon te li ko waral mooy beneen bi mooy ñett yi nga xam ni lool ci ëpp lool mooy waral ak mooy yàlla foom mu fi amee day mën na dellu ci ñett yooyu ñoom ñaar dañoo nekkoon léegi xawaa sun maam xawaa day yor ñaari biir léegi foofu comme bariwuñu woon ci génne ci ñoom ñaar ñu bokk biir duñ mën a sëy dañuy araamante waaye ñoom ka bokkulul sa moroom biir da mën a sëy moom Haabil bokk ak benn soxna biir bu mu génne beneen côté bi Qaabil bokk ak beneen soxna bi biir bu mu génne léegi nag ñu war leen a euh, jàllawle maanaam ñu war leen a croiser Qaabil ki nga xam ne moom moo bokkoon ak Haabil Haabil tamit sëy ki nga xam ne moom moo bokkoon ak Qaabil loolu nag Haabil nanguwu ko woon léegi kon ñu neen def li ñuy wax qurbaan maanaam dañuy defar lu mel ne sarax kenn ku ci nekk ku ci ku ko yàlla nangul rek xamal yow yow la bëgg nga def la nga bëgg ki yàlla nangulul kooku dafa mel ni moom moo moom la yàlla jox benn signe ne ko bu ko def biñ defee nag loolu ci wax yu yàlla xamal aadama ne ko kiñ nangul moom mooy Qaabil waaye nanguwuñu Haabil Haabil nag d'accordul ci loolu yàlla atte Mm, ah, soxor gu metti tax mu daal di rey mbokkam moomu loolu mooy mooy gi xam ne moom moo njëkk am ci kaw suuf moo tax yéen sallallahu alayhi wasallam daa ni woon ma min nafsin tuqtalu zulman illa wa kaana libni aadami al awwal kiflun minha dhalika li annahu awwal man sanna al qatla neen amul benn bakkan tey ba yowmal qiyaam bu ñu rey ci kaw te rey ga tegul ci yoon lu dul xaabil moom dana ci am dana ci aw wàllam ndax rey moom mok ko njëkk a def moo ko njëkk a loolu day bokk ci li ñuy wax tey xutuuratul maasiya day dem ba da nga xam ne tey du am fu muy yem naka noonu tamit loolu daloon na sunu maam Adama sunu maam Adama bam ba ko yàlla bindee dafa laal côté ndeyjooram ab ñun bindee fi bëri génn ci mu ni ko ay rabbi man haula ñii ñan la mu ni ko ñii sëy ci gàttal sëy sët lan te waa ajjana lan jëm njëfi ajjana ak la ñuy jëf mu laal côté càmmoñam ak yeneen ay mbindeef génn ci mu ni ko sama borom ñi ñan la mu ni ko ñii say sët lan waaye nag sawara lan war a dem yàlla nañ ci yàlla musal jëf sawara rek la lañuy def léegi ci ñekk nekkoon waa àjjana noonu mu daat ci xool gis ci koo xam ne kanam gi daf koo neex mu yonent yàlla Daawuda mu daal ni suñu borom kii la mu ni ko kii de daf bokk ci sët la Daawuda tudd mu ni ko moom ñaata at ñaata ñaata at la war dund bu ñëwee fii ci àdduna bi mu ni ko moom ñeent euh, juróom benn fukki at la fi war a dund bu ñëwee ci àdduna aadama daal ni sama borom damaa bëgg nga wàññi ci man ñeent fukki at nga jox ko ko moom moom bu demee kon dana mën a dund téeméer at ndax sopp gum ko soppoon sopp gum soppoon kanamu kanamu yonent yàlla daawuda alayhim assalaam léegi bi mu defee noonu dem ba ah, ah, sunu maam aadama war a génn àdduna manal ko malakul mawti ñëw seet si ko ngir war koo faat baw mu ni ko ah, xanaa maam aadama ne ko xanaa damaa desaloon ñeent fukki at mu ni ko sa ñeent fukki at ya da ngaa fàttali ni yow yaa ko joxoon daawuda léegi yonent sallallahu alayhi wasallam bi mu nettalee lool ba pare dani fa jahida aadamu fa jahidat zurriyatu fa xati aadamu xati at zurriyatu nee na aadama ba mu weddee moo tax tey ñun ñuy weddi def dara weddi ko ba mu ko weddee moo lool moo ñu topp ba tey moo tax ñun ñuy wedd nee na ba mu juumee tamit moo tax ba tey moo ñu topp ba tey ñun ñuy juum kon loo gis yaa gis lool lool suumu boobu tey moo day topp sax ba dem fu sore sore naka noonu tamit ba nga xamee ni ah, li ma junjoon tànk lekk garab googu xawaa bi mu ci participer ba nga xam ni xirtal na aadama ba aadama lekk sa garab ga moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee mu daani muy junj lool daani lam tax lawlaa xawaa lam taxun unsa zawjaha burutoon sunu maam xawaa moom tey benn jigéen du daal di wor boroom këram wor gi nag du waru mooy mais kom waru ñàkk koo déggal la ci jublu waaye jublu ci waru génn ak génn ak topp comme niñ koy li muy demee ci yenn xel yi léeg-léeg kon nga gis ni ñoo ñëpp jiitu woon dañoo defoon loo xam ni yàlla daf koo tere woon mais gis nañ tamit après la leen yàlla la leen yàlla fayee ku ci mel ne sunu maam yàlla bu ngi koy dugal àjjana da ko ne wa inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadha te loolu mooy ñent yi nga xam ni tey ku lu fi dund neex neex neex du passé ñent yooyu maanaam inna laka alla taju'a fiha maanaam boo xiifee am loo boo maree am loo naan boo bëggee euh, suturlawu am kër goo dugg ba suturlawu boo bëggee sol am loo sol ñent yooyu mooy yi nga xam ni moom la yàlla garantil ñépp koo mën a doon moom la yàlla garantil moom moom ngay lay fàttaliku benn bayit ci euh, xasida Ibrahima Diop Cheikh Ibrahima Diop al-Mash'ari ba muy tagg sëñ bi sëñ bu mag bi ne ko wala ata ja'i'un fil 'uryi dha dama'in illa ghada wa huwa raawin ta'imun kaasi ba muy tagg sëñ bi ba egsi dani ko moom ku mën a ñëw rek ñent yooyu la lay garantil mooy kenn du ñëw ku xiif du ñëw lu dul bu ñëwee dana ko jox mu lekk fekkee ku mar la dana ko jox mu naan ci bayit bi fekkee tamit ku bëgg ku rafle la dana ko jox tamit mu sol fekkee ku bëgg dëkk dana ko jox fu dëkk lool loolu fi ñu koy dégg ci bayit mooy wala ata ndax sëñ bi booy dikk doo ko fekk ci àll da koy fekk ci kër am na fu mu nekk boo ñëwee falale dal mooy wala ata jo jaa gis ñent yooyu moom la nga xam ne mooy koo gis rek lu mu fi am lu xéewal yi bari bari bari mënoo xéewlu ba passé ñent yooyu benn mbubb ngay sol doo solandoo doo solandoo yëpp duñ feeñandoo bokk benn lool ngay tëdd guddi gu ne benn ndox ngay naan mënoo naan ñaar à la tamit euh, benn ñam tamit ngay lekk mënoo lekk ñaari ñam à la fois ñee yooyu nga xam ne yàlla moo ko garantil ñëpp moo tax sonalu ci kenn fekkee jooyu dani bu ngeen ko bu ngeen soxloo famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur fekkee ñent yi la bu leen sonn man maa leen ko garantil moom la sëñ Saliou doon doon misaal ci waxam ju gàtt ju am solo jooju mu nit ki ñaari biir la am benn biiram bi yàlla sàkkul ci moom mu def ci dara mooy biiram bii mu ànd ak ci àdduna wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi amul benn tey luy fi lu fiy yëkkati tànk di teg ñun ñëpp ñun ak ñu dul nit ak lu dul nit lu dul yàlla moom moo garanti sa wërsëg mooy sa biir bi li fi war a dem moom la Sëriñ Saaliw waxoon ni yàllaa la ko garantil mooy fam suu fi mën aa ki bixaa boo beneen doxal bul daw jarta daw fekkee beneen biir ba nag nga xam ne mooy àjjana foofu moom la fay dem yow yaa koy yóbbul yow yaa koy waajal sa bopp léegi kon yàlla garanti loon na la yàlla garanti loon na la ñeent yàlla garanti loon na la ñeent waaye tamit mi ngi xaar ci yow ñeent ñun ñëpp kenn ku ci nekk yàlla mi ngi xaar ci ñun ñeent boo deful ñeent yooyu xamal ni danga bokk ci ñi nga xam dañoo perte yàlla nañu ci yàlla musal te ku comme ni ko euh, sëriñ bi jàngalee woon mooy koo xam ni dafa ñëw yomal xiyam ñu àtte ba pare fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir mu ne ñi dem sa'ir ñooñu ñoo perte yoon yàlla nañu yàlla musal ci te yàlla na wal asri inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw yàlla dafa waat ci ndax temps njëriñ gi mu am mu daan ni ñëpp a perte nit ñëpp a perte maanaam maanaam ñun ñëpp a ñëpp a jëm sawara ba mu des ñeent ñeent ñi mooy ñi nga xam ni alladina amanu dañoo xam dañoo daal di gëm maanaam dañoo xam fu ñuy teg seen tànk maanaam dañoo sakku xam-xam comme ni ko al imaam ar-Razi firee ci téereem bi maalimul ghaib mu ni bu njëkk bi mooy al ilm ndax imaan mënta am te ilm amul benn bi ginnaaw loolu tamit wa amilu salihat mooy loolu nga xam tamit du nga koy jëfee xam-xam sans jëfe amul njëriñ muy ñaar boo jëfee ba pare boo ko yemale ci yow da ngay daal di woo ñi nga xam ni yéene nga leen ci ñu daal di bokk ak yow xéewal googu mooy watawaasaw bil yaa ngi leen di gis di leen laabiré ci pour ñu ñëw di xam li nga xam ak tamit jëf li nga jëf lool yu ni mel moo waral waa muassasatul Wafa di organiser conférence yu ni mel. ñenteel bi mooy watawaasoo bi sobre mooy di muñ ndax ñii ñii dund lii ñi nga xam dañuy jéem a teg seen tànk fi ñu ko war a teg di jéem a def lu baax di jéem a woote jëmee ci yàlla. il faut ñu dajeeg yoo xam ne day métti moo tax mu teg ci watawaasoo bi sobre yaa gis waxoon na la fële ñeent. ne la ñent yooyu moom laa la garantil mais tamit gis na la wax na la fii ñent yi nga xam ne moom lay xaar ci yow moom tamit la Luqmaan waxoon doom ja wa id qaala Luqmaanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la zulmun 'azim Luqmaan dañu woon doom ja ba mu koy jàngal ne ko bul bokkaale ndax bokkaale tooñ gu rëy la maanaam comme gëmal yàlla gëm gu dëggu toolool mën taam te xam amul moom kon xam xam mu njëkk dem ba mu yagaar mu ñëwaat dem ba ci kanam tuuti mu ñëwaat ci jëf ji daan na daan ni ko waqimi sola sama doom ji yow dil julli del julli li mu ci waxu ko julli kese xëy julli da cey gën a fes mais ak lépp lu mën a taxaw place julli wala lépp loo xam ne danga koy def lu muy lu baax comme julli mooy kon benn ba mooy laat shirk bi di des mooy iqamul salat mooy jëf gi beneen mu ne ko wa'mur bil ma'ruf wanha mun munkar mooy del woote jëme ci yàlla del diglu lu baax del tere lu bon te loolu tamit ndam li ci am mooy yàlla moo ko njëkk a def wallahu yad'u ila daari salaami wa yahdi man yashaa'u ila siraatin mustaqim mu ne yàlla moom moo njëkk a woote jëmee ci jëme jëme jëmee ci jëmee ci boppam yonente bi sallallahu alayhi wasallam def ko ak yeneen yonent yëpp qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani lii mooy sama yoon damay woote jëmee ci yàlla kon tamit yow boo ci boo ci nekkee rek comme li sangu yi tedd yi di def xamal ne ndam li ngay nekk ndam lu rëy la bu la ko kenn yàqal loolu mooy ñetteel bi bi ci def tamit mu dem ba ni ko wasbir ala ma asaabaka inna dhalika min azmi al umur na ngay muñ ci li la dal kon nga gis ñent yi yàlla di xaar ci yow mooy nga jàng boo jàngee nga jëfe boo jëfee nga woote boo wootee loolu ci fekk nga muñ ko ñent yi la yàlla di xaar ci ñun ñëpp te ñun mu ni mu ni ñent nag boo ci jëmee fastabiqul xayraat na ngeen ko njëkkante njëkkante nag bu ko waxee il faut lu gaaw am fa saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard mu ni njëkkante leen jëm ci jëm ci ajjana ak jëm ci njëggal googu mooy ñent yi da nga cee jëm na nga daw mais xoolal ñent yi la nga xam ni ci àdduna la yem ak njariñ ñi nga am ci àdduna dañu woon famshu fi manakibiha dox leen almashyu ndax dox la bokkut ak almusaara nga xam ne il faut wa ak nga xam ne tam il faut yukku yukku am ci wala ay pexe yoo xam ne nga koy def ngir gën a gaaw ngir njëkk kon yooyu yëpp daf ñuy daf ñuy jàngal yi nga xam ni tamit moom la nga xam ni moom la yàlla di xaar ci ñun moom tamit la garantie woon tamit euh, euh, sunu maam Adama ba mu duggee ba mu duggee àjjana waaye yaa te yaa gis teewul ba mu ko mooy rek fa génne kon loolu bokk na tamit xuturatu ma'siya gi ñuy xaar. bokk na tamit xuturatu ma'siya bi ci ñu njëkk ña li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wasallam nee na woon rahimallahu akhi Yusuf. lawla qawluhu la maa labisa fi fi fi sijni tuula maa labis fa qawluhu wa uzkurni inda rabbik mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne sama mbokk mu Yuusuf yàlla na ko yàlla yërëm bu doon wax jëm waxoon de diir bu yàgg ba mu def te kaso ba di ko fa def mooy ba mu nee waaja wa qaala lilladhi najaa minhuma uzkurni inda rabbika fa ansaahu ash-shaytaanu dhikra rabbihi falabisa fi as-sijni bid'a siniin moom la yonent bi uzkur ni ànd rabbik goog moom la yonent junj mooy ba mu nekkee surut Yusuf ne ko ñaar ñu nga xam dañoo géntoon gént ga mu daal di leen di wax ak gént ga ba pare kenn ka mu ni ko boo demee ca sa borom ca sa borom mooy buur ba sa kilifa ga boo demee nag moo nanga fa tudd samay mbir foofu li ko fi yàlla euh, teg tey ba tax mu yàgg fa mooy lu tax ba mu tàngee gëstul directement yàlla muy gëstu keneen bindeef loolu maasiya yalla ci ñooñu moo tax yàlla tamit baat ko fi bàyyi bàyyi ko koog seetaan ko moo tax mu yàggoon ca yàggoon ca kaso ba loolu moom la yonent bi junj fii waaye al Husayn bi mu déggee xadis bi ndeysaan dafa jooy daan ni ñun demun ida nazala bina shay fadi'na ila an-nas ñun nag ñun fekkee dara daf ñoo dal rek dañ daal di jooy jëm ci nit ñi dañuy jooy jëm ci nit ñi te loolu dafay dafay tamit tey day day wuuteeg tamit li nga xam ni mooy jaamu yàlla gi yàlla sant julli gën cee sport ndax yàlla woon yàlla nee na woon julli day tax nit ki du def lu ñaaw inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar léegi Abul Hasan ash-Shadili dafa dem euh, Égypte Alexandre Iskandari yàlla dem borom xam-xam yi daal di génn ca dëkk ba yëpp daal koy teero teero ko tatagal ko comme ni ñuy def borom xam-xam bu fekk see borom xam mañ ko teeroo tatagal tatagal ko waxtaan wi tàmbali mu jékki jekki ne leen yéen di ngeen julli jàkkaarloog ay borom xam-xam ay kilifa ne leen di ngeen julli. ñu ni ko subhaanallah lu tax nga ñu laaj lool xam nga ni kay dinu julli mun leen atajza'un wa tahla'un ndax yéen da ngeen di saalit bu leen dara dalee da di koy yóbbu fu mu yeggul jooy jëm ci ni ñu ni ko waaw loolu kay ñuy dal mun leen kon yéen laa sollun du ngeen julli ndax yala neen in euh, إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين mu ne yàlla dafa bind nit mu noonu mu xaw a mu xaw a euh, doyadi bu ko dara dalee rek moo xam xéewal la ñëpp yëg mu débordé maanaam du mën a téye mbégte ma bu ko dara dalee nga xam muy métti tamit du ko mën a téye il faut nit ñi gis ko ba mu des nag ñuy julli kon nag yéen du ngeen julli yaa kon yooyu kon Yuusufa doon def ci ku ci ku toll ni ñoom ndax ñun tuuti nañ sax ci wax ci wax yooyu mais ñoom ak fañ toll noonu la seen mooy du tollee yooyu day loolu mu defoon day wane ni njaamu yàlla ga nekku fa dëgëru fa lool lool lool. naka noonu tamit boo xoolee ba tey ñi nga xam ne ñooñu fi jiitu woon alquran daf ñu cee nettali lu bare bare bare alquran tey boo ko xaajoon ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp ay histoire la. ñaari alxuraan boo xaaj ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp ay histoire la te boo xoolee presque 6234 aaya la ci ni ko waa Madina di limee bu dee waa Kufa 6214 aaya waaye boo xoolee tey juróomi téeméeri aaya moom moo ci doon aayatul ahkaam ayatu ahkaam mooy yi nga xam aaya nii ngeen di wooree nii ngeen di jullee nii ngeen di joxe azaka nii ngeen di jaayee lii riba la leedu riba yu ni ak ak yu niroog yooyu juróomi téeméer la kon xoolal li des yëpp feneen lay dugg moo tax ñaari ñaari ñaari ceer yi maanaam boo ko xaajoon ñett ñaari xaaj yëpp ay histoire la lool nag yàlla dëpp ko rek ngir bëgg a nettali nettali ngir bëgg a ne déedéet daf cee bëgg def ngir fa'tabiru ya ulil absar ngir ñun borom xel yi jàngee ci jàngee ci histoire yooyu. nanga noonu moom la waxoon ci suratul yusuf ba mu ko ba ko ba mu nettalee ba pare suratul yusuf dafa mel ne tey conférence bi wala dafa mel ne tey benn ard bu bu nit di def maanaam benn exposé wala benn baax. benn gëstu ñiy bind bax si ak ñii bind maqaal yeeg yooyu xam na loolu mooy yàlla daf ko ubbee li ñuy wax benn benn muqaddima daan ni alxuraan maa ngi ko wàcce ci làkku arab daa di junj dara ci suratu ci ci yuusuf tënkaat ko tamit mooy bi ko baay bi di wax ne lool yëpp dana dañ loolu mooy introduction introduction da nga ciy ñëw daa di tënk li nga war a wax yëpp waaye ba mu tàmbalee ci laqad kaana fi yuusuf ikhwatihi ayatun lisaa'il li la tàmbalee nettal histoire yuusuf yëpp ba mu paree da koo tënkaat lépp ba mu ko tënkaatee ci fin boobu aaya boobu laa bëggoon indi laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaabi maa kaana xadiisan yuftara walakin tasdiqa alladi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan li qawmi yuminuun loolu mooy tënk bi mu ko tënk na mooy xaatima bi fi mu toll nii loolu ñiy def ay baxs di ko bind ak yooyu war nañoo bàyyi xel lool te buñ ci buñ ko royee tamit mën nañ ci mën na leen amal njëriñ lool gis nga kon ma ne woon lépp histoire yooyu de cee bari moo ëpp ci alxuraan moom histoire yi waaye yàlla def ko nag ngir ngir ngir ñu bàyyi ko noonu mais ngir li mu wax fii ci xaatimatu suratu yusuf ne nit ñi borom xel yi dañ ciy jànge doonu rek xadi xadis yuftara benn benn roman bu nit bind rek créé ay xalaatam rek ngir di ko kii nii mais lu dëgg woon la yàlla nettali ñu ko lu xewoon la yàlla nettali ngir ñu ñu jànge ci mooy tey li xewoon démb alxuraan li tax mu nekk fi ba tey comme ni ko alaaj Moustapha Sène waxee di waxee benn sëriñ la bu nekk euh, Tiwaawan mu ni alxuraan tey dootul wàccati waaye nit ñi ñoom ñooy wàcc ci alxuraan maanaam tey saa yu nit ñi xewalee la ñu njëkk ñu xewaloon rek la la leen yàlla defoon mënoon na leen ko defaat comme ni suñu Moussa ko waxoon bu ngeen defee ñu defati bu ngeen deful duñ defati la xewoon rek saa yu xewaatee yàlla mën na xewal lam xewaloon yàlla ñu yàlla jéggal boo xoolee loolu yaa ngi koy gën a jàngat ci diggante Firawna ak Musa Firawna ak Musa bokk na ci alxuraan dafa bari ay xisas mais xisas bi ci ëpp ëpp lu mu lu mu ñëw ci alxuraan mooy euh, euh, histoire Firawna ak Musa mais boo xoolee am na juróomi mbir yoo xam ni dafa xewoon foofa saa yu xewaatee rek la xewoon yàlla nañ ci yàlla musal mën naa xewaat mooy fekkee tey dafa am benn buur boo xam ni dafa bew lool ba fàtte yàlla. li muy def dootu ci xool yàlla comme Firawna dem ba naan ana rabbukumul ala man maay seen borom. daa di am benn conseiller boo xam ni li muy def ragalu ci yàlla intérêt rek moom tam beew ànd ak buur muy Haman moom mooy représenter euh, kook euh, point boobu. Haman benn bis na doo ko laaj la ko Musa waxoon Musa daa ñu Firawna ne ko mën ngaa gëm boo gëmee du tee nga continuer sa nguur gi doon buur. te bu al yawma yawmal xiyaama nga am àjjana firoona wax ji daal di niru lu tegu ci mantiq lu tegu ci lu xel mën a nangu ba xaaman ñëwee mooy conseil bi woo ko laaj ko xalaat wax ko comme wax ko comme ñi ma ko nettalee xaaman ne ko loolu mooy lan yow nga nekkoon fi buur boo xam ne ñëpp lay jaamu tey nga bëgg fee doon jaam boo xam ne ngay jaamu keneen loolu xel nangu ko ah, Firawna daal di daal di ko wax nga wax nga dëgg kon saa buur bi beewee ba mel ni Firawna conseil journaliste yi dëng ba mel ni journaliste yooyu ñoom maanaam di tax xibaar yoo xam ni xooluñ ci dara lu dul seen intérêt bopp wa qiila linnaasi hal antum mujtami'uuna la'allana nattabi'u as-sahrata in kaanu humul ghaalibiin ñoom ñoo doon tax xibaar ba ba ba ba kii déggal nañ tas xibaar bi nañu woo nit ñi ñëw leen ñu supporter njabarkat yi pourquoi waxuñ ñëw leen rek ñu seetaan muy mandu gi mu am benn mawdu'iyya benn objectivité mais duñ koy ñëw leen ñu supporter njabarkat yi bàyyi leen public bi ñoom ñu tànn ki ñu supporter yow bu leen tànnal ñi ñuy supporter saa yu journal saa yu ameetee taskatu xibaar yu mel noonu mooy ñetteelu point bi lu mu xam-xam tamit yoo xam ni mooy ñeenteel point bi seen seen xam-xam dañ koy jëf ngir intérêt moo xam ci branche bu mu mën a doon nag diine leneen lu mën a doon maa ngi dégg léegi itam yi faw dayotu faw faw daweetu daawa maanaam daaw bi Sénégal ni mu tasaaroo saa amee tey yal na yàlla jégal borom xam-xam yoo xam seen xam-xam ñu koy tasaaree surtout di yàlla ci intérêt lañ ci xool ci branche bu mu mën a doon ñooñ mooy mooy ñooñ ñi leen représenté ci histoire bi mooy njabarkat ya falamma jaa as-sahratu qaalu li fir'awna inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghaalibin yaa gis ñoom buñ ñëwee li njëkk a li njëkk a li njëkk a vider rek mooy lan lañ ciy gagné ñun buñ gagné Firawna lan la ñuy am moom tam mun leen innakum innakum idan la minal muqarrabin da ngeen bokk ci ñi ma jege naa leen dafay conseil loolu daal leen di gën a xirtal maanaam fekk saa yi demee tamit ba nga xam borom xam-xam bi lu muy def rek intérêt boobu la ciy xool muy ñeent juróomeel bi mooy borom alal di yàlla jox alal lool mu bew ànd ak buur lu leen neex ñu def kuy représenté kooku moom mooy Qaaruun Qaaruun dafa bokkoon ci ñooñu Muusaa yi comme ni ko alxuraan nettalee yàlla joxoon ko alal ju bare bare bare bam ba ña ña ragaloon yàlla ca aw nitam daan ko ni di ko wax ni xaamaan fàttalikul yàlla ci alal ji nga jox ak damaa jum xaarun fàttalikol yàlla ci alal yi la jox ak di ko ci fàttali di ko yedd lam leen tontu mooy euh, innama utituhu ala ilmin indi sama alal ji man maa ko liggéey sama ñaq boppam ma ko jox daal di fàtte yàlla yaa gis juróom yi alxuraan jàngal nañu ni dootul wàccati mais jàngal nañu saa yu lii amee rek juróom yi fu ñu dajeete rek la xewoon mën na mën naa xew fa kullan axadnaa bi zanbi la yàlla yàlla waxoon ci ñii ku ci nekk rek sa bakkaar moo tax ma def la la ma ma def la la ma mooy juróom yi saa yu xewee fu mu xewete rek la xewoon tamit mën naa xew boo xoolee tamit ñu mel ni ah, nitu luut ya nitu luut ya ñaawte fu ñaawa ñaawa ñaaw lañ doon def te ñoo ko njëkk def ci kaw suuf muy ak ngóor jigéene xam ne tey dem na ba pii yu bëree bëri ci àdduna bi dem ba daat koy boole ci seen i accepté ko mbokk seeni i loi xam nit ki da koy def di dem ca maanaam bërëb yi ñuy takki ab ñaari góor di tak di takkante <laughs> allahu akbar ñaari góor di takkante wala ñaari jigéen di takkante mooy almusaaxaqa bee mooy al alliwaat mooy bu dee ñaari góor bu dee ñee bee mooy almusaaxaqa lesbienne xam ne ñoom dañ dem dem di ko def mu doon luy luy yoon pays yu bëree bëri bëri tey daganal na loolu bu dee Afrique yi moom Afrique du Sud rek moom moo ko fay def yàlla na leen yàlla gindi. ñooñu la nekkee woon wax gis tamit xoolal yàlla jaar ñoom te ñawte fa yeggoon na foo xam ne dem na ba mu jaral luut muy préférer sax ñu njaaloog jigéen ña te bàyyi góor ñi haula banati hunna atharu lakum in kuntum fa'ilin dem na sax banaan leen sama doomi jigéen yaa ngi nii foofu du doomi boppam waaye dafay juble ni yonent bu ne saw xeet yow yaay seen baay say soxna ñooy seen yaay loolu jublu moo tax mu leen sama doom yaay jigéen yaa ngi nii du mooy waa dëkk baa ngi nii ngeen ànd ak ñoom sax moo tax ni ngeen di ànd seen biir loolu mooy al li usul yu ni dox al axd bi axafi dararayn ñaari musiba bu amee lee musiba la ndax njaaloo la lii musiba la mais musiba bële dafa gën a oyof bii donte ñaar yëpp ay musiba leen tax yu yu luut euh, yent yàlla luut moom gënal na ko sax mu jël bi gën a oyof di daw bay dal ci beneen bakkaar ndax bakkaar bële na màgge waaye gis tamit fa yàlla jaar ñoom falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandudin musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin ba'id yaa gis mu ne ba mu ba ñoom ba sama mbugal ma ñëwee ñoom ñëpp laa daal di wëlbati dëkk ba Jibril la fa yàlla yónni mu daal di samp laafi ba mu yegg ci biir dëkk ba ba ci suuf sa mu daal leen yëkkati ba waa asamaan di déglu sax seen xaj yi buñ bawee mu laa di leen di wëlbati tey loolu tey moom mooy dem bay xew ba du ñu bëgg laal ñun dem bay ñun ñu koy xalaata di ko xalaata waxtaane dem ba nga xam ne tey booy xool ci reportage yu bari wala ngay lire yenn journal journaux yi da gis dafa commencé tasaaroo biir ndakaaru te fu jógee dana laal yenn région yi xam ne ay ñaar ñu bokk benn cër di sëy loo xam ne lu ñaaw la yàlla alag na alag na ci ab dëkk yàlla nañu yàlla jégal waa loolu day bokk day wane tey liñ doon wax te ñu njëkk ñi ak fa yàlla jaar ak ñoom boo xee tamit ñeneen ñëpp ku la ci neex jëlal waa Samut waa nitu Salih nitu Shuaib ku ci nekk tamit ba mu demee ba ñàkk déggal yàlla foofu la yàlla jaar ak moom. nga gis ni léegi yooyu yépp ñu junjoon ak yi war a ñëw boo ko boo ko jëlee rek day delloo ci ñett xëy na mën naa bari mais boo ko tënkee mën na delloo ci ñett yi muy asbaabul ma'asiya yi nga xam ne moom mooy tax nit mooy tax nit ki mooy yàlla. mooy li alquran den doon junju walladina laa yad'uuna ma'a allahi ilahan axara wala yaqtuluuna an-nafsa allati harrama allahu illa bilhaqqi wala yadnuun mooy ñi nga xam ne duñu bokkaale kon bokkaale koy indi mooy aljahlu mooy benn sabab bi ak duñu rey bakkan bu yàlla ne bokk kenn rey lu koy indi mooy al alxeqd wala alxasad wala al zulm ak tooñaange mooy ñaari sabab bi beneen bi wala yaznuun mooy njaaloo mooy li ko indi mooy bànneex mooy yi nga fiy gis yëpp boo ko delloo rek mën na delloo ci ñett yi ñàkk a xam ak ak tooñ gu metti ak ak bànneex góof mooy góof gis rek ñett yi lay dool moo tax imam Ghazali daal waxoon maa usiya allahu illa an jahlin bi imma bihi aw bi shar'i nee na ko fi mooy yàlla rek réere ko moo tax nga mooy ko benn nga nga réere ko moom yàlla jëmmi jëmmi boppam ji nga réere ko wala nga réere li mu tëral maanaam li nii tey nga gis koo xam day day def ak mooy di jaaye nii di di jaay di jënd noo xam ne kenn waroon jaaye jaayee kenn waroon a jënde waaye boo ko ko waxee rek li la koy won mooy da koy bàyyi nga xam ne kon mooy la woon mais ñàkk xamoo ko ci yóbbu am na ñoo xam ne seen mooy gi ñuy mooy maanaam ñàkk réere yàlla la ndax yàlla ak ku toll ni yàlla ni mu toll ku toll ni yàlla ak ni mu mel bu la bu la nee jaaral fii boo ko xamee dëgg-dëgg doo fa jaar moo tax ku la gën a jege yàlla rek gën laa sori ak mooy ndax dala koy gën a xam loo gën a jege yàlla gën koo xam te loo ko gën a jege rek loo ko gën a xam tamit gën ko ragala a mooy ndax koo xam ne laa yasalu amma yafalu wa hum yusalun lu ko neex def te kenn du ko laaj na ko lu tax nga def lii moo tax Ibnul Qayyim waxoon ni az-zunubu jirahat wa rubba jurhin waqa fi maqtal mu ni bàkkaar yi ngay def bi ci nekk ay ay blessure la te am na yenn blessure yoo xam ne mën na laa dal foo xam bu la fa dalee nga dee tey nit ki mën na la dóor fetal mu dal ci mbagg doo dara day dagg rek nga dem hôpital ñu daal defar faj nga wér waaye tey nit ki mën na la dóor bal fetal mu dal ci bopp bi la plupart doo jógaat wala mu dal ci xol bi la plupart doo jógaat loolu la wax mu ni bakkaar yi noonu la mel bakkaar yi tey ay fetal la te mën na am tey benn fetal ñëw dal la foo xam dalay dalay dalay rey doo am sox sansu tuuba mooy mën na am kon benn bakkaar nga def ko yàlla doxale ci mer la mer moo xam ne doo am sax doo mën a ñëwati dootoo yàlla defaat sa xol bi sax ak leer bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg ñëwati comme yooyu tey boo gisee day dugg ci ci liñ doon tënk sànq nga xam ne moom mooy al asbaabul ma asbaabul ma'asiya léegi ñun nag al umma al muhammadiya pour ñu xam lan lañu mooy gi di wàññi ak tamit pour ñu sori ko dañuy boo jëlee li nga xam ne moom la al imam Shaatibi waxoon borom muwaafaqat bam ne al maqsadu shar'i mawridi shar'i huwa ixraaju al mukallaf an daa'iyati hawaahu hatta yakuna abdan lillahi ikhtiyaaran kama huwa abdu kama huwa abdun lillahi idraaran mu ni sharia gii imam Shaatibi naan sharia gi li tax yàlla teg ko fi du dara mu ni muy mooy dañoo bëgg a génne maanaam mukallaf bi ci banneexam ba mu doon jaamu yàlla volontairement ci ci ci jëmmi ba mu doon jaamu yàlla ci nangu gum nangul boppam comme ni nga xam ne noonu la jaamu noonu la doone jaamu yàlla ci force tey ñun ñii yëpp ñu bëgg ñu bañ ay jaamu yàlla waaye fi ngay rawee yow keneen ki mooy yow nangul gi nga nangul yàlla ilahi abdu abdukal jaani ataaka muqirran bizunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidhalika ahlun wa in tatrud faman yarju siwaka comme mu ni ko abdukal jaani ataaka xam ne ni mu ko ne man maay sa maay sa maay sa jàmbi dem ba nga xam ne yow da ngay nongul yàlla nongul goo xam ni kenn du la ko forcer mu ni sariya li tax ñu teg ko fi yépp lool lool mooy lool mooy hëdëf asaas bi mooy mooy euh, bii bi nga xam ne moom moo tax yàlla teg fi sariya bi comme ni nga xam ne te yow jaamu yàlla nga par force waaye dafa bëgg na nga doon ko nga doon jaamam taw an maanaam mu neex la te loolu pour nga gis nga gis nga euh, fi muy gën a feeñee mooy li suyuti nettali ci durul mansuur hadis qudsi boobu mu indi na ne yàlla nee na inni laa ukrimul abda laa ukrimu man man akramtu bi kasrati dunya wala uhinu man man ahantu bi qillatiha wa innama ukrimu man akramtu bi taati wa uhinu man ahantu bi ma'siyati nee na ni ngay xamee noonu laay terale ab jaam ay signe la mu ne ni ngay xamee noonu laay teral ab jaam du dama koy teral jox ko lu ni gàññe maanaam nga àdduna nga di ko gis waaye dama koy teral nga xam ne foo ko gis day nekk ci mooy yàlla astaghfirullah foo ko gis day nekk ci jaamu yàlla na nga ni nga xam te ne moom laay doyee dale ab jaam dama koy doyee dal ba nga xam ne foo ko gis day nekk ci mooy yàlla nga sim ni ki lii lii lii nga xam ne moom moo ñuy moom mooy fi nga xam fi ngay natte fi ngay natte yow ku baax koo mën a gis bu ko natt ci comportement maanaam mazhar bi ngay gis bu ko natt ci ay jumtukaay mais li nga koy natt rek mooy tax teg na tànkam ku mu mën a doon ndax teg na tànkam ci fi ko war a teg wala teg ko fi moom la sundu mag bi doon wax naan karamatul wali an la ya'siya fi zahirin wa batinin an yusiya mu ni wali yu dëgg dëgg dëgg karaamam ni nga koy xamee dëgg dëgg mooy boo doo ko gis mukk muy mooy yàlla koo gis nga xam ba nga ko xamee ba léegi di ànd ak moom di xëy ak moom di gont ak moom gis mu def lu naqar yàlla na kooku mooy wali waaye du du du tey di feeñal ay karaama donte sax karaama lu am la waaye tax sëñ bi wax loolu moom dalaa bëgg a aar ci juróom-ñaar dafa am juróom-ñaar yoo xam ne lu ci nekk rek mën naa tudd xotti baax nit mu tey nit yi benn yooyu yu ci nekk nit mënoon naa taxaw fii def ko ñu ñëpp ñu yéemu ci te ñett yi rek ñetti façon yi ñoo baax ñeent yi benn baaxu ci kon yow fekkee sa yëggoo fenn fi ci xam ci yàlla di la xamal yenn yi yëggoo foofu nan ngay mën a tàqalee juróom-ñaar yooyu ñeent yu baax ñeent yu safaan yeeg ñett ñett yu baax yi kon tey fi ngay mën a natt nit rek mooy ndax mi ngi teg tànkam ci ci ci jub wala tegu ko ci wala tegu ko ci jub. léegi ñu xam ne tamit euh, li ma doon junj sànq muy àdduna bi ñu nekk yàlla du fi fay kenn adduna bi ñu nekk yàlla du fi fay kenn ndax àdduna kërug jëf la du kërug pay naka noonu alaaxira tamit kërug fay la waaye du kërug jëf. moom la ibnu ataillah al askandari di wax naan innama ja'ala allahu hadhihi ad-daara mahallan li jazaa'i ibaadihi al-mu'miniin li anna hadhihi ad-daar ad-dunya la tasi'u ma yuridu an yu'tiyahum wa li annahu ajalla aqdaarahum an an yujaaziyahum fi daarin la baqaa'a laha ibnu ataillah ci xikama mi dani yàlla dafa def adduna dafa def alaxira ngir bërëb boo xam ni dafa bëgg a faye jaamu jaamam yi ko doon yi ko déggaloon ci adduna bi ndax adduna bi bu leen fi bëggoon fay tey li ñu war a li ñu war a am ci jaamu yàlla gu nangu xajul ci àdduna bi beneen bi tamit même bu ci xajoon mooy yàlla dafa sib àdduna sib goo xam ni bëggu koo bëggu koo def place koo xam ne dañ ciy fay ay ay ay jullit kon nga xam ne foofu li ñu fiy déggee mooy àdduna du kuruk fay kuruk jëf la kon lépp loo fiy def ci lu baax nga gis résultat bi xamal ni barke barkeb lu baax gi moo la topp mais du pay lépp loo fi def tamit ci ñaawteef nga gis résultat bi xam ne suum bi la suumul maasiya wala xuturatu maasiya bi moom moo la topp waaye waaye du waaye du yàlla daf leen da moom la yàlla di wax sa yuhzamul jam'u wa yawalluuna dubur bali saa'atu maw'iduhum wa saa'atu adhaa wa amar nee na ñooñ sa sa yuhzamul jam'u wa yawalluuna dubur fii ci àdduna la waaye allah alaxira nag la pay gu mag gi di kon fii ci loo fi gis suum la suum maasiya bi moom moo lay topp waaye pay gi dëgg-dëgg alaxira lay moo tax boo toll boo tollee foofu ba nga xam ne tey dangay mën a moytu mooy yàlla di mën tamit di def digal yi da ngay àgg la la ibnu Taymiyya waxoon da ngay dem ba di ko yëg ne inna fi dunya jannatan man lam yadxulha la yadxulu jannatul axira ibnu Taymiyya nee na àdduna am na ajjana joo xam ni képp ku ci duggul rek doo mën a dugg ajjana alaxira ja ajjana jooju mooy tey boo demee ba nga xam ne jaamu yàlla day neex ci yow mooy yàlla di naqari ci yow xam dem ba tey da nam namm julli boo ñëwee ci jàkk julli tisbaar dem tuuti da ngay namm tàkkusaan jot ndax boo julli da ngay kontaan ndax julli mi ngi def rôlam julli boobaa ma ngay def rôle ndax say cër ak sa xol yépp yar nga leen ba nga xam ne tey comme li yonente bi doon wax mooy mooy am ci yow bu julli jotoon daanaan arihna biha ya bilal bilal noppal ñu ci julli nga xam ni ko moom ci julli lay noppaloo wuuteeg tey lool ñun li ñuy def nga xam ni loolu li ko waral mooy ñàkk yëg banneexu jaamu yàlla xam imam bi sax bu xawee guddal jàng mi wala mu xaw a guddal sëgg yi wala sëgg yi li ngay wax mooy imam bi dafa métti beneen yoon damay dem jàkkaay rapide falaay naa fi la loolu mooy yow euh, banneex bi nekk jaamu yàlla moom nga dul yëg mooy àjjana yooyu ibnu taymi di di di junju boo ko ci duggee rek yow man xiyam da dugg àjjana àjjana àllaxira ja tamit te li la ciy duggaloo mooy tamit nga xam ni mbir mi yombul il faut nga xam ni comme yàlla li mu waxoon mooy ajana ji da koy jaay jaay nag il faut mu am prix mooy il faut mu am njëg il faut tamit kon yow nit ki nga daal di maanaam waajal loolu yar sa bopp moom la sëñ bi doon ñu junjal naan ñi nit moo kalaf bi lim lim li muy xaat ñi wala tahfazul a'da batnun lisaan farjun wa rijlaan wa aynaan yadaan saabi'u al-udhnaan man lahaa ra'a min al-ma'aasi kullihaa yantafi'a fal kullu minhaa jumlatan qad qaabalat baaban min al-niiraan fiimaa qad sabat wa man yakun haafizahaa laa yadxulu baaban min al-biibaan fiimaa yunqalu wa man asaa al-mawlaa bi'adwin abadan fa baabuhaa baabu adaabihi ghadan amul benn mooy yàlla tey bu nit di def te benn ci cëram yi def ko benn muy biiram wala muy làmmiñam moo ci gën a dangereux moom làmmiñ wala muy ay tànkam wala muy ay loxoom wala muy noppam wala muy wala muy bëtam wala muy payam kanamam mooy yàlla gu fi nit def rek juróom-ñaari juróom-ñaari cër yi ñoom ñoo ko def bi ginnaaw bi nga xamee ne al al malik al qalbu kal malik bi nga xamee ni moom xol bi moom moo leen di moom moo leen jox ndigal yi ñu koy def. kon mu nii nag wal tax tahfazul a'da mu ni cër yi saa yoo demee ba ba moom leen nga xam ne doo leen duñ def duñ def li leen neex mais dañuy def yow li la neex saa yoo demee ba yàgg foofu rek ba yegg foofu rek boo fa yeggee xamal ni juróom-ñaari buntu yooyu ngay dégg laha sab'atu abwaabin li kulli baabin minhum juz'un maqsuum juróom-ñaari buntu yooyu ngay dégg ci sawara benn bunt doo ko ci doo ko ci dugg ndax juróom-ñaari cër yi benn cër bu ci nekk dafa dafa jàkkaarloog benn buntu sawara boo nekkee booyal cër boobu mu nekk ca mooy ga rek xutura ba la ciy fekk mooy moom mooy wama dimba ji yëpp donte sax ñeneen dañ doon def leneen waaye moom mooy wama dimba ji yëpp ba dugal leen ca buntu boobu saa yoo demee na kon ba aar ba aar cër yëpp kon doo ci amati sabab bu la sabab bu la bu la bu la yóbbu sawara loolu la bi doon doon junj kon loolu mooy prix bi il faut tamit mën xeex ak bakkanam ba nga xam ne da koy da ciy mucc bokk na tamit xutu ci min xuturatil maasiya li nga xam ne tey ak mooy yàlla moom la ñu mën a indil mooy mooy yàlla day tax ak xol wow te xol boowee dootul déggati li yàlla di wax moom la sëñ bi dañu junj ci masaalik ne ah, i'lam xabaana allah xayra aafiya fi majmaci daarayni xayra aafiya anna radaa'ila min az-zunuubi muurisatun qasaawatu al-quluubi wa kasratuhaa tufdii ila ash-shaqaawa wat-tardi wal-hirmaani wal-cadaawa wa shu'muhaa yakuunu daa ta'ajjuli qabla mamaati man hawaahaa ajali wa minhu anna maa yusiibuhu abad min al-balaa'i niqmatullaahi al-ahad wa anna ma yusibuhu ah, min an-ni'am makrun ma'a istidraji dhil arsh na'am bi'aksi dhi ta'ati la tahqid abad dhanban walaw qalla fa badir li samat bi tawbatin minhu nasuhin wa ila wa ila takfirihi ba wax asbaab yi nga xam ne moom ko koy takfir li ma ci ñoroon moy fi mu waxee naan xamal ni li lay xamal yow taalibe bi mooy loolu ñuy wax ay bàkkaar xamal day tax ab xol wow te xol boobee dara lu jóge ci yàlla du ci mën a dund du ci mën a dugg te xol bokk na wow gi muy wow niñ koy xamee nit ki gëj jooy nga toog tey ñetti ajjuma ñeent jooyo war ngaa xool sa bopp jooyoo te yàlla tax wala julun zakarallaha xaaliyan faadat naa koo xam ne tey bokkoon na ci juróom-ñaar yooyu yonent bi doon lim naan sab'atun tudhilluhum allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh mu lima ba lim ba lim kooku nga xam ne day tudd yàlla wala wéet di xelam dem ci yàlla ba muy jooy jooy day wane ni xol bi wowul day wane ni xol baa ngi dund moom la yonent bi doon junj ne nit ki bu toogee ñetti ajjuma demul demul demul julli ji rek te tegu ko tegu ko te amu amu ci ngant yàlla day tëj xolam bu tëjee xolam nag mooy dara dootu ca dugguti moom moom la ay bakaar bokk na ci li nga xam ne day wowal xol nanga noonu moom la sëñ bi doon junj muxtaar moomu ñëwoon di ko laaj ay conseil ci alayka ya muxtaar bijtihaadi fi kulli sa'atin ala rashadi waxoon na ko ba ni ko wala walasta taxtawi axil madaya ma lam tudim sabran ala radaya loolu nga dégg muy ay madaaya muy ay may xamal ni mënoo ko am fekk nga xam ni muñoo li nga xam ne moom la la yàlla tere maanaam yàlla tere ngi nii musiba yaa ngi nii xéewal yaa ngi nii xéewal yow sa yoon moom ci nekk li yàlla tere bàyyi ko rek boo koy bàyyi rek xéewal yi ñoom ñoo ñoom ñooy ñëw fekk si la gis nga bayit boobu mu wax mu wax mu wax Muxtaar ad-Daymaani moom moom la waxoon Serigne Mbacke Bousso ne ko gis nga maanaam muy misaal da doon misaal rek daal ni Serigne bu nekkee nii li ko yàlla digal nekk nii li ko yàlla tere nekk nii mu ni suñ mbàkki bu daal di waaxoo jëm te la ko yàlla digal li ko yàlla xéewali ñooy daal di daw daal koy ànd ak moom ne ko ñoo bokk fuñ jëm mais li ko yàlla tere saa yu ci suñ mbàkkee dawee jëm da doon misaal rek musiba yi ñooy daan kon kaay ñu ànd maak yow ñoo bokk fuñ jëm kon loolu mooy yi nga xam ne mooy sababu mag bi mooy tamit xéewal gu mag xam ni saa yoo nga xamee ni jëm nga dem ci la yàlla digal li la yàlla digal rek xéewal rek lay doon saa yoo xam ne jëm nga dem ci li la yàlla tere xutura bi mooy li la jàkk yàlla njëkk a defal mooy tëj day tëj sa xol ba nga xam ne yow moom connexion diggante yow ak yàlla dootul amati lu yàlla di wax ba tax tey kee dégg ko di jooy kee dégg ñuy jàng euh, alquran ba muy jooy di julli bay jooy déglu ay xasaid bay jooy déglu ñu tagg yeneen bi bay ba muy jooy yow yooyu yëpp dootu la ndax sa xol moom la yàlla tëj maanaam bañ a tudd yàlla lu bari danay war a tamit xol bu xol bu tëj ndax al imaam Maalik nettali na ci Muwatta ne Isa ibn Maryam daraan wax naan laa tuksirul karaama fi ghayri dhikrillah fa taqsuwa qulubukum fa qulubukum fa innal qalbal qaasiya ba'idun anillah walakin la ta'lamun mu ni bu leen bëril ay wax ci lu dul tudd yàlla Isa mooy wax ci li imaam Maalik nettali nee na bu leen bëril ay wax ci lu dul tudd yàlla bu ko defee seen xol day wow te xol bu wow day soriyàlla te xol bu sore yàlla maanaam bu woowee sore yàlla yàlla doo doo ci teg dara nag noonu bokk na ci xutura xuturatul maasiya maanaam musiba yi nga xam ni mooy gi ñi mooy mën nuñ koo jural muy xol bu xol boo xam ne day dema dem ay bakkaar tax ba mu fees ba tëju fees tell yon bi sallallahu alayhi wasallam innal mu'mina idha azdaba nakata fi qalbihi nukatan sawda fa idha taaba wa wattara saqila qalbu fa idha zaada zaadat hatta ta'aluwa qalbuhum fa dhalika qawluhu ta'ala kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun yonent sallallahu alayhi wasallam nee na nit ki saa yu defee benn bakkaar bakkaar bi day ñëw doon benn point ci biir ci ci biir xol bi mu koy def di ko def ba nga xam ne saa yu tuubee rek saa yu tuubee léegi euh, point bu ñuul boobu day daal effacé mooy saqila qalbu saa yu ne saa yu delluwaatee ci bakkaar bi rek point bi day ñëwaat. di def noonu def noonu def noonu hatta ta'al wa qalba ba ba nga xam ne point day dem ba muur xol bi yëpp bu muuree xol bi yëpp nee na mooy yàlla di wax naan seen bakkaar yu bëri yi ñu daan def moom moo dem ba moo xomaagal xol bi moom la yonent bi di junj foofu ngoon kon ay bakkaar yu bëri day tax ab ab xol dem di muuru ba muuru ba tëju xol nag bu tëjoo comme jaag jumaa ji buñ ko tëjoon bañ koo tijjeeti ñuy duggati kenn dootul mën a dugg xolit bu ko yàlla demee ba tëj ko dara ak ak leer dootu ci mën a duggati euh, ci ni ko yàlla di eh, tere nga dem def ko day waral yàlla bañ a nangu sag ñaan na bañ a nangu sag jaamu yàlla ndax yàlla ne innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla buy nangu day nangul ñi nga xam ne dañuy dañoo dañoo dañoo ragal yàlla mooy ñi nga xam dañ koy ñi ragal yàlla mooy nga bàyyi leen yàlla tere day def lu la digal mu ne yàlla ne innama te innama adaatu xasla la fu ko yàlla fu ko buñ ko utiliser ci araab rek mooy loolu rek la du doon leneen innama yàlla dafa bëgg wax day nangu ci ñu ragal yàlla te du nangu ci ñeneen ñu dul ñu ragal yàlla ndax innama bi mu utilisé noonu tamit day tax nit ki mooy yàlla mën na koo tax sax ak ñaanam du yegg ci kaw ci yàlla Abu Hurayra nettal ne ne yonte bi dafa génn benn bis rek daan ni ma'ashar al-mu'minin ba ñëpp gestu mu ne inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin fa qala ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajula yutilu safarahu ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrubuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajaabu li dalik yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla lim leen digal rek moom la digal tamit lim digal yéen jullitu simple yi moom la digal tamit yonent yi te ngeen xam ne yàlla ku sell la te du nangu lu dul lu sell mu daal tàmbalee misaal naan li yàlla digal li leen yàlla digal yonent yi mooy yàlla dañu leen dee leen lekk lu set dee leen lekk lu lew naka noonu tamit la wax ni dee yéen julli tamit dee leen lekk la xam ni moom moo moom moo moom moo lew mu joxe misaal yonent bi daal da ngay gis tey léegi benn benn waay bu nekk ci tukki ak tukki ni mu bokk na ñi nga xam ne seen ñaan kenn du ko delloo maanaam ku nekk ci tukki lum ñaan yàlla dana ko nangu fekkee tukki ba aw yoon la. waaye nee na nit ki day nekk ci tukki sonn lool waaye tàllal loxo yi di ñaan yàlla yaa rabb yaa rabb di ko ñaan dara waaye nee na yonent bi nee na boo xoolee lim sol lewu ko daf koo njublan li muy lekk da ko gañe ci péemi ba ak li muy naan. yooyu yëpp nee na na yon sallallahu alayhi wasallam nee na dara lewu ci tey li ko li ko tax tey mu dem ba nga xam ni eh, yor na jëmmam ji taxaw sax li ko taxaw la mooy lu lew rek la daan lu lewadi rek lu lu baaxul rek la daan lekk nee na yonent mi neen kooku tàllal ay loxoom di ñaan yàlla fa an anna yustajabu li dalik istifham ta'ajjubi wal istifham yi mooy kooku mënuñu koo nangul am ñaanam yonent ne sallallahu alayhi wasallam nee na kooku mënuñu ko nangal ak ñaan li tax ñu mënuñu nangal ñaan mooy maatee gi nga xam moom la àndal mooy lekk loo xam ne yàlla dane bu ko kenn lekk moo tax sëñ bi da wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi ghayri wahmi mu ni fexe bay lekk lu lew farata la farata la ci bépp jullit ngay lekk lu lew ndax saa yoo lekkee man loo xam ne lewul loo jaamu yàlla yàlla soxlawu ko yonent sallallahu alayhi wasallam ne woon na ci benn ci benn hadis ne kullu laxmin nabata na bépp yàpp woo xam ne maanaam dañ koo suuxate lu araam lu araam rek xamal ne sawara moom moo ci gën a yey rawat comme sawara moo ci gën a yey lool mooy li ma doon dox mooy payug addu payug àllaxira gi mais suum bi suumul maasé xututul maasé bi mooy tey loo ñaan yàlla yàlla yàlla du la ko nangul tey bokk na ci li ñu euh, mooy yàlla di xañ mooy mooy yàlla day xañe xam-xam loolu nag ñi ko moom mooy ñi nga xam ni ñi ngi ci tool bi di sàkk xam-xam te ngeen xam ne xam-xam mënta ñàkk ndax saa ñu demee tey nga xam ne jamono ji amatul ay borom xam-xam xam ne benn yiw amatu moo tax il faut tamit ñiy sàkku xam-xam mooy taalibe yi nekk ci ndongo daara yi ñi nga nekk xam tamit étudiants yi nekk ci biti wala ñu nekk ci biir ku ñu mën a nekk tamit ñi nga xam ne ñoo mën ba di leen jàppale léegi-léegi ñu leen di jàppale léegi-léegi ngay gis loolu dama ci profité lancer message boobu ndax dund naa ko ngay gis tey ñoo xam ni dañuy jël seen alal di ci dugal fu bare bare tabax ci ay jàkka tabax ci ay leneen ak leen te fekk balaa ñoo am tey jàkka ju taxaw nan ut na nga xam ñooy ñooy dugg ci jàkka yooyu maanaam borom xam-xam yoo xam buñu pare ñooy dundal jàkka waaye buñu tabaxee tabaxee jàkka rek te amuñ ñu ko dundal lool misaal la rek waxuma loolu am na waaye dama gis dama gis ni léegi bari na léegi kon li ñuy demee tey bay tabaxaat beneen jàkka ci wetu beneen jàkka muy indi sax léegi-léegi boo demee ci yéen dëkk yi ak xiiroo ak ŋaayoo ki nga xam ne du ma julee jàkk sangam du ma julee jàkka sangam léeg-léeg boo dikkee jàkka jëg dégg kay kay kay kay kay jàng da ngay da ngay werante léegi ndax alxuraan lay jàng wala leen lay jàng loolu yëpp tey nan préparé yi nga xam ñoom ñu dundal jàkka yooyu te ñoom ñu ngi ci àll bi ñu ci daara di sàkku xam-xam nañ leen jàppale te ñoom tam ñu jàppale seen bopp te jàppale seen bopp mooy bo nan ci nan nan ci xam ni xam-xam ku ragal yàlla mënul ko am wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla jàngal leen koo xam ne ragaloo yàlla sa yeboo nga nga daal di teel a teg sa alli woo xam ne coono ngay am ëllëg rek waaye doo am xam-xam xam-xam nag du nekk bari wax rek comme nii ñuy def fu dem nga wax wax ba wër nit ñi loolu da xam-xam <laughs> waaye xam-xam mooy nuurun ma addiraaya la leer la koo xam ne yàlla da koy def ci xolu nit bi nga xam da koy da koy da koy doxee mu koy niital dafa bokk ci juróom-ñaari charte yi nga xam ne dafa bokk ci charte kii sàkk xam-xam lahu tagarrab wa tawaada wa tari wa ju wa hun wa asi a wa tabia juróom-ñaari charte ngi noonu yoo xam ne kuy sàkk xam war nga koo làmboo bokk na ci wa tari na nga ragal yàlla boo ragul yàlla doo am xam-xam imam Shafi'i nee na moom mooy nettali eh, borom yàlla wax moqi nettali na loolu mu ne imam Shafi'i dafa dafa dafa nee na damaa jógee Makka eh, ñëw Madina di di ut fu ma jànge maanaam di ut majalis su mel di wut di xë bu wët ma ndax foofu ñoom amuñoon ay école wala ay ban di jam ko am ay classe comme ni ñu ni ñuy di am ay diplôme borom diplôme sonal nañ ñu lool te duñ am duñ am lu bari léeg <laughs> nee na dañ doon wër majalis yi imam bu jógee Makka ñëw Madina di wër majalis nee na ma mooy wër majalis yi ma jànge ba agsi ci majlisu Malik al imam Malik léegi ma naa di toog fi aaxir al xalqa ma ne maa ngi toog ci ginnaaw léegi imam Malik jàngale jàngale ba pare man ma toog fa ma toog juguma fa ñëpp jóg dem bàyyi ma fi imam Maalik dox ba ci sama wet mu daal di taxaw daal ni ma yow yaay ma daal ko ana Muhammad ibn Idris Idris maay Shafi'i noonu laa tudd imam Maalik imam Shafi'i nee dafa xool sama kanam ba mu yàgg mu ne yaa bunayya inni ara anna allaha qadha fi qalbika shay'an min nuurihi fala tutfi'hu bi dhulmati al-ma'siya mu ni naf maa xool xool xool ba mu yàgg mu ni ma gis naa jël na cig leeram sànni ci dara sa xol bi ngir lik euh, rikk waaye bu ko fay ci cig mooy yàlla kon nga gis ni ñun ñëpp bi ñuy bi ñuy bi ñuy ñëw qad wulit naa ala al fitra dañoo ñëw ak leer googu waaye am na ñoo xam ne dañ ciy am lu bëri ndax zaka goog nga xam ni moom mooy tax nit ki am xam-xam nit ñi dañ ci tolloo loolu tamit jar naa xam moo xam ne tey nit ki mën na tey euh, sori ci xam-xam yow doo ko def parce que xëy na xel mi ko yàlla def jox yow joxulu ko moo tax sun oustaz la mos na ma nettali benn bis ne euh, sëñ bi dañu woon ñi nga xam ni tey dañ leen a jàmbar xale yi nga xam dañ leen a jàmbar xool leen xam ni ñii mu ku leen ki leen jàngal xam ne ni kii amul xel mënta sori xam-xam nee na jàngal ko tabaaraka ak suuf rek maanaam lu mu jullee rek te bàyyi kii am na xel moo xam ne war naa mën a doon borom xam-xam kooku saa yu doonu borom xam bakkaar bi ci ñun ñëpp lay a former ay ni mu a former tey ñeneen ñu mën a doon ndax saa yuñ fi desul saa yuñ fi amul rek maanaam musiba lay doon ci xel te yonent bi sallallahu alayhi wasallam newoon na yàlla buy sax buy nangu xam-xam du ko du ko nangu di ko xëcc ci kiiw nit ñi walakin inna allaha la yantadi'u al-ilma an yantadi'u min qulubi an-nas walakin yantadi'uhu bi qabdi al-ulama hatta idha lam yuqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'asa juhalan fa su'ilu fa aftaw bi ghayri 'ilmin fa dallu fa adallu nee na yéen sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla buy dem bay nangu xam-xam du ko nangu am na foo xam ni riwaaya du bëri am na foo xam ni fastawtu la fastawtu am na fa xam su iloo nee na nee na dem na buy dem bay nangu xam-xam du ko nangu rek di ñëw fekk ki am xam-xam moo yàgg amatu ko waaye day fexe ba jëlee fi borom xam-xam yi te loolu ñu ngi koy seetlu bu baax a baax a baax ci jamono ji xam ne tey dem nan ba nga xam ne borom xam-xam yu bëreetuñu kon société bi devoir la ci moom mu daal di jàppale jàngkat yooyu jàppale leen ba nga xam dañuy mën a doon ay borom xam-xam léegi nga gis ci koo xam ne da ngay xam ne kii bu jàngee daan am xam-xam waaye léeg-léeg day bàyyi jàng kër ga moom la ne day bàyyi jàng ndax amul ku jàppale loolu wax dëgg yàlla gàcce la ci ci ci ci nga xam ne ñoom ñoo bokk ak moom dëkk ba ndax tey di ko do di gis koo xam ne dana jël alalam di ko dépenser foo xam ne dem màkk ay ñaari yoon ay ñetti yoon te benn ba rek mooy farata leneen li mënul ko dépenser foo xam ne moom mooy gënal yàlla imam Shafi moom nettali woon naa daan ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun la yuhda li 'asi nee na woon damaa demoon di mokkal te imaam Shafi ñiy jàng siiraam kooku boo liiree euh, kutubu taraaji mi nga xam ñoom ñoo koy tarjumal da ngay gis ne la imaam Shafi mokkalam yeggoon na ci foo xam ne sax bu ubbee dara day teg léeg-léeg benn pa benn loxo ba ci beneen page bi ngir bañ mokkal gi jaxasoo ci moom ci ñaari page xam ne yàlla mayoon na ko lool te loolu li koy dëggal mooy imaam Shafi 54 ans rek la fi dund maanaam ñeent euh, euh, fukki at ak juróom fukki ak ñeent rek la fi dund waaye gis ngeen lim réalisé tey da ngay daal di da ngay toog sax di xalaat kooku nan la mën a defee ci dund gu gàtt googu nee na woon damaa doon mokkal di mokkal ba nga xam ne benn bis ma xalaat ma gis ni mokkal daf jafe jafeeti ma dem wakki sama sëriñ ma daat koy jàmbat mu ni ma bàyyil ak mooy yàlla boo bàyyee mooy yàlla rek mokkal mokkal nga dikkaat kon li may euh, insisté waat foofu mooy bokk ci juróom-ñaar sartu yooyu nga xam ne bu koy jaag sàkku xam-xam danga ko war a lamboo muy ak ragal yàlla képp kuy sàkku xam-xam te rawala yàlla danaa la jafe yàlla nañu yàlla may ñëpp ñëpp ak ragal yàlla te yombal xam-xam boobu ndax boo gisee bokk na nag ci mooy yàlla gi gën a naqar yàlla ci kaw suuf nga xam ni bokkaale sax mooy yàlla googu gën a rëy ndax mooy yàlla moo mooy indi bokkaale moy di defal yàlla dara te xamoo ndax lii la ci bëgg wala lii ndax nu ko bëggee wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma hakama fihi mutlaqan rabbu sama mimma ala mukallafin qad haruma qaddim ala ibadatin ta'alluma borom jawhur nafis nee na dem bay def dara te xamoo sax tey ku la arrêté woon laaj la ne la lii lan mooy atte bi ndax luñ sopp la wala luñ sib la wala sunna la wala dafa araam wala waajib la yëpp doo ko mën a wax lan la neenal bokk lool li nga xam dafa mimma ala mukallafin qad haruma dafa araam ci ab mukallaf kon nag li ngay def mooy qaddim ibadatan qaddim ta'alluman ala ala ala ala ibada qaddim ta wala mimma ala mukallafin xaruma qaddim ala ibadatin ta'alluma na fexe ba bala ngaa jaamu yàlla kon na nga na nga daa di am xam-xam moom la moom la sëñ bi duñu duñu duñu junj fa waxoon nañu feneen tamit ne in xiftum xajal fa qaddimu ta'alluman ala amal bala ngeen a jëf dara fekkee leen da ngeen a ragal gàcca bala ngeen a jëf dara fexe leen ba nga xam ne na ngeen na ngeen jàng kon ma ci insiwaat bu baax nan daa di waajal xol yi soreel ko lépp loo xam ne yàlla da koy tere bu ko defee dëgg yàlla la xamal loo xam ne sax danga nga ko xam te doo ci daj benn coono léegi-léeg nga xam loo xam ne da nga koy xam mu yomb la lool te doj daj benn coono keneen daj lu lu méttee métti du xam loolu li koy waral bokk na ci li koy waral ginnaaw zaka beeg yëpp bokk na ci li koy waral ak yàlla danay def différence boobu mooy mooy yàlla gu bëri dana tax maanaam lii ñuy def tey tey ñu bëri di ko def muy ak waaraate tey rajo boo boo boo ubbi ñu ngi waaraate télé boo ubbi ñu ngi waaraate jumaa joo dem jàkka joo dem conférence yi bëri na fa trop te daanaka bo ngeen baal ma waaye daanaka xëy na léeg-léeg li muy defar du bëri ndax ba tey da fi mooy yàlla gañ doon jàmbat démb ba tey léeg-léeg day gën a day gën a loolu li ko def tamit mooy nuur ci mooy yàlla moom mooy moom mooy waral lool ndax alxuraan daf ñoo jàngal ñeent ñeent ñeenti façon nit <coughs> alxuraan jàngal nañu ñeent ñeenti façon nit a ngi nii kenn ki rek moom mooy jariñu ci ci li muy dégg ci waaraate ñett ñu duñ ci jariñu fa dhakkir inna sa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya yow na nga waaraate waaye nag na nga xam ne kii waaru rek mooy ki nga xam ni dafa ragal yàlla ki ki dul waaru mooy ki nga xam ni al-ashqa moo daf bokk ci ñi nga xam seen xol yi dafa muuru waaye gis na ñeent ñeenti nit yooyu mooy ku njëkk ki mooy koo xam ni moom mënta toog ci biir jumaa ji di déglu conférence yi ñu fiy def chaque jour du ko mën a mënu koo dégg moom ñoo ñoo ngi laaj da nga laan leen ma salakum fi qaalu lam naku min almusalliina wa lam naku nut'imu almiskiina wa kunna naxuudu ma'a alxaa'idiina wa kunna nukaddibu bi yawmi ddiini xattaa ataana alyaqiin famaa tanfa'uhum shafaa'atu shaafi'iina famaa lahum 'ani at-tadhkirati mu'ridiin ka'annahum humurun mustanfiratun farrat min qaswara gaa yooyu ñooñu yàlla yàlla ñu ci yàlla mos a buñ diggee saw dañ leen laaj lu leen fa lu leen fa dugal ñuy wax lu baree baree bare après nag yàlla ne ñooñ kenn du leen mën a ràmmoo xam nga lu tax mooy ñoom bañ nekkee àdduna famaaloof anit tazkiratu mu'ridin dañ daan won ginnaaw toujours bu ñuy bu ñuy jàngale lu jëm ci ma dañ ko daan won ginnaaw dañ ko daan won ginnaaw ba mel ni tey mbaam moo xam ne dafa gis gaynde war koo fàdd ni mu koy dawee ñoom noonu lañuy dawee tey buñ déggee sëñ Ahmad Mbacké di wax jëmee ci yàlla noonu lañ koy dawee xam ne duñ fa mën a toog di ko déglu ñooñu mooy benn bi xam nga kon waaraate du jëriñ ñooñu ñi ci des danañ toog ay naa lan yàlla na ci yàlla musal danañ toog waaye duñ jëriñu wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min 'indika qalu qalu lilladhina utul 'ilma madha qala anifa ulaika alladhina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum nee na ñooñu yent bi ñooñu dañuy bokk yow jotaay ngay jàngale di waaraate waaye buñ génnee dara ñoru leen ci <laughs> buñ génnee dañ naan gaa yi nga xam ñoo doon déglu madha qala anifa waaji lu doon wax léegi xam ni ñoom moom dara duñ ko ci dégg lu waaji doon wax léegi xam ne ñoom kon ñooñ tamit xam nga ne waaraatu leen jël ñooñ ñooy ñan ulaika alladhina tabaa allahu ala qulubihim ñooñ yàlla dafa kaste seen xol lu tax wattaba'u ahwaahum ndax dañoo topp ay bàkkaar top seen bànneex ba yàlla kaste seen xol kon ñooñ tamit waaraatu du leen jëriñ ñeneen ñi tamit soriwuñ ay naafiq bëri na tamit suñ jamono ji mooy ñu leen wax ne wa qaalu lil wa qaalu lawla nuzzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ñoom yonent bi daan jàngale ba pare waaraate ba pare ñu ni moo lan moo tax wuñ lii ci Ngor Sarr wala wàcciwuñ ko ci Abdou Abdou Fall ñu koy jox Muhammad mi ñun tey fu ñu la déggee ngay wax jëm ci yàlla nee naa lu tax woowuñu woon diw woon diw koy moo gën a kii ñooñ fekkee ak yow daayira wala bokkuñu ak yow association wala bokkuñu ak yow parti duñ la mën a déglu ndax ñoom dëgg ñoru leen ay parparloo moo leen ñor noonu la yéeféeru Makka yi doon def te yow li la war ñor en tant que yow ku bëgg a jariñu sa yoon ci kiy wax sa yoon nekkul ci moom amartukal xayra lakin ma atamartu bihi wastaqan fama qawli laka istaqimi li la ñor rek mooy yow li ngay def ku la naan songul star la bëgg moom bu deful moo xam mooy nga xam danaan day ñëw euh, daan waaraate daan jàngale ba mu yàgg mais daaw ko jëfee nag moom bu faatoo yàlla dugal ko sawara léegi nag boo ko waa koñom gisee ña daan dem jàkka déglu waaraate bi dan naan yé oustaz diwo nga ne yàlla nañu ci yàlla musal oustaz diwo nga ne dem ñëw ne ko waa yow xanaa du yow yaa ñu doon waar bañ nekkee àdduna dañu digal lu baax dañu tere lu bon mu leen mu daan leen man dama leen di digal lu baax waaye daaw ma ko def dan leen terool ban te dama ko daan def kon yow li la ci wala tadiru waziratun wizra ukhra yow loola ci li lay yitteel yow kiy déglu mooy li nga ciy déggee mu am njariñ nga daal di jël jëfe waa ji fu mu bokk ak fu mu dëkk ban association la bokk ban daayira la bokk sa yoon nekku ci fekkee dëgg rek moom moo la ñor naka noonu ñi nga ñooy mooy ñett yi nga xam ni ñett ñi ñëpp yàlla won nañu kenn du ci jariñu mooy ñi nga xam ne wate jann wayete janna boo al ashqa al ashqa mooy ñëpp kenn du ci jariñu kenn kiy jariñu ak mooy sayadhakkaru man yaxsha kooku mooy ah, fa bashir ibad alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsanahu ulaika alladina hadaahum allahu ulaika hum ulul albaab nee na sama jaam yi nang leen bégal xam ni ajana mi ngi leen di xaar ñooñ mooy ñañ mooy ñi nga xam dañuy déglu alqawla day déglu wax ja ndax di topp la nga xam ne moom moo ci gën a am solo gën ca am njëriñ ñu jël ko mu ñu jëriñoo ko ñu am yàlla fay leen fay ko doon wax nee na ñooñu yàlla nee na ñoom ñooñu ñu laa teg ci yoon ulaayika alladina hadahum allah ñooñu la yàlla gindi te ñoom ñoo ñi xam ñoom laay waxal foofu saa yi ma yëkkatee sama kàddu ñoom laay wax ndax ñoom ñooy borom xel yi kon nga gis ni benn benn groupe bii rek nga xam ni ñoom ñooy ahlul hidaaya ñoom la ñoom la waaraate di jëriñ yàlla nañ ci yàlla bokk ñoom ñi nag ahlul hidaaya dañoo am ñaari jagle ndax a dafa am ñaare façon gindi dafa am hidaayatu tawfiq ak hidaayatu irshad hidaayatu tawfiq kenn mënu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënu ko yàlla rek ko ko mën hidaay hidaayatu irshad nag yonent bi mën na ko képp koo xam ne yaa ngi doon def la yonent bi def tamit di nga ko mën qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani man ak ñi ma topp mën nañ hidaayatu irshad waaye de hidaayatu tawfiq yàlla rek ko mën mooy hidaaya gi nga xam ne hidaayatu tawfiq mooy hidaaya hidaaya gi nga xam ne yàlla moom mu koy moom moo koy sànne ci xolu jaam bi mu koy gëm te loolu boo ko bëggee xam da ngay gis firawna boo demee yàlla mi ngi naan wala qad araynaahu ayatina kullaha fa kaddaba wa firawna yàlla nee na wan naa ko lépp lu ma amoon ci kéemaan waaye teewul daf ma wan ginnaaw mooy lu tax hidaayatu tawfiq moom la amul moom lay wan yonent bi ne ko mënoo ko innaka la innaka la tahdi man ahbabt yow mënoo gindi képp ku la ku la ne bëgg a gind nga bind gind ko mënoo ko loolu hidaayatu tawfiq moom nga mais boo beneen côté bi mooy hidaayatu mooy tey sëñ Ahmad Mbacke fekk tey kenn koo xam ni day jullee noo xam ne du noonu tiim ta warta tiim mu daal koy leer daan ko déet nii lañuy tiimee nee leen tiimee yow waroo tiim ndax dangaa nekk situation bi loolu mooy hidaayatu irshad rek dan nekk ci yoon wi loolu mooy hidaayatu irshad loo am na yoon yonent bi mën na ko innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow mën ngaa gindi jëmee ci sirat mustaqim te boobu nag tax yonent bi wax yàlla waxoon ci alquran bi bi muy wax yonent bi ne ko yow la ak ana wa may tabaani li tax mooy sirat boobu benn kese la loolu moo tax ci alquran doo mës a gis wala ci hadith benn hadith wala man boog gisuma ko xëy na ku ko ci gis nga jàppale ma ci benn hadith boo xam ne ci gis sirat ñu def ko tas tasniya muy siraataani wala siraatayni xasaba mawqi'ihim fil fil jumla wala ngis ñu def ko euh, jamo comme asrita comme fi'al af'ala mu ni tey siraat doo ko gis ñu def ko musanna doo gis mu def ñu def ko jamo gis ñu def ko ñaar doo gis ñu def koy bëri ci alquran wala ci hadith li muy waral mooy benn siraat rek am ihdina siraatal mustaqim foo ko fekk rek mufrad lay ñëwee na yóbbu ne benn rek am kon ñu doon woote dimb mu yéen sallallahu alayhi wasallam ak ñiy woote tey fekkee fe yonent bi tegoon lan tegu kon daaw bi du am fawda dañu daal di tegu rek tegu tegu ci yoon bi ñun ñëpp ñu ñun ñëpp ñu ñu ñu daat ñu daat ci gindiku dem nekk am ci hidaaya tawfiq ay hidaaya ishaq ñooñ di gindi ñooñ di déglu waaraat tam leen di jariñ ñoom ñaar yëpp la nam ndax yàlla dëppale na leen ba ñu ak ak ngëm mën a dugg seen xol ñu génnee jëfe mooy kay wax jëriñ na leen ba ñu génn jëfe bu ko defee yàlla daal leen di fay fay ko noonu yàlla nañ ko yàlla defal boo bokk na tamit ci maanaam xutuura bi nga xam ne moom la ak maasiya mën a jural mooy ñàkk wërsëg gàtt wërsëg ak wërsëg wu yàqu ak mooy yàlla day yàqal nit léeg-léeg bu fekkee da nga nekk ci yenn yenn mooy yi amal diplôme yu ne waaye léegi da ngay fëgg buntu bu ne mu të loolu ak mooy yàlla mën na ko waral xam naa li nga ma ni diw ma nga ne moo fi dàq mooy te fu lu mu bëgg am ko waaye nag euh, wa anna ma yusibuhu min an-ni'am makrun ma'a istidraji dhil arsh na'am kii mooy yàlla lépp loo xam ne da koy xam ci am ci ay xéewal rek xamal ne rek inna allaha yuhmilu wala inna allaha yumhilu wala yuhmil yàlla da koy da koy xaar rek di ko xaaral inna rabbaka la bil mirsad da koy xaar ci ci ci ndaari bukki wiiri wiiri jaari ndaari ko foofu la koy xaar mais bul jàpp ni yow la leen te ñoom jig na la ci am ñoo xam ne séquñoog yàlla dara séquñoog yàlla dara mooy biñ fi ñëwee dañ ko ñoom dañoo jàkkal yàlla ne ko ñun topp ñu la di def la leen neex ñooñu yow mi nga xam ne dangaa signé ak yàlla accord ne ko man maa lay topp bu la leen di jik yow du la jik tey fekkee dangaa signé waa koñ bi accord ñu daan ne la ñu nga daan ni man bu ma xëyee maay ñëw ubbi jàkka ji heure sangam maa koy bale bu ngoonee saa yoo ko balewul te toog si dana ñëw seet si la ne la tax baleeku ndax yow yaa ko yow accord la boo signé woon waaye ki nga xam ne dafa toog kër moom signé woon ak jàkka ji dara te du yàgg bañ fekku kër naan ko lu tax lu tax ñëwoo ci jàkka ja baleeku ak yooyu ñooñu loolu mooy fala nuqimu lahum yawmal xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne déggul mosuñoo déggal yàlla yàlla neen ñoom ay fa amaaman saqulat wala fa wa amaaman xafat siquma ko ñoom ñi ma ko siqal mooy ñi nga xam ne ñoom ñoom waxoon ni dinañ la jaamu kon côté wërsëg boobu bi mooy ci waxee mooy yow ñooñu nga xam ne dañu mooy yàlla nga jàpp ni ba pare seen mbir mi ngi dox mi ngi dox ci kaw nii rek mais ci suuf doxut te beneen bi nag li leen ci jig li leen ci jig yow li ci jig ñoom jigu leen ci moo tax yàlla yonent sallallahu alayhi wasallam ne woon inna rajula yuhramu rizqa yuhramu rizqa bi-dhanbi yusibuhu nee na nit ki ya dan ko xañ wërsëgam wañ yàlla wàññi gëm ndax benn bàkkaar boo xam ne moom la def bëri na loolu loo xam ne tey mbiri nit ki dana metti dana dëgër buntu yéex ubbeeku ay ay mën na ko waral Ikrima nga xam ne bokkoon na ci élève Ibn Abbas yi nee na woon dawaabul ardi wa hawaamuha hatta alxanaafis wal aqaarib taqulu munixna alxataru bi bi bi danbi ibn aadama neen dem ñoom mu ni yëpp yi dox ci kaw suuf daanaka saa yu taw bi yéexee sax li ñuy wax mooy li doomu aada ñoo fi nekk de mooy yàlla moo tax yàlla moo tax yàlla tawul mujaahid ne woon inna albahaima tal'un usaata min usaata min aadama idha ishtaddat as-sanatu wa muni'a al-qatru mu Mujaahid nee na woon gis nga saa yu ñu demee ba nga xam ni at mi tey dafa bekkoor metti dëgër mala yëpp dañuy dañuy dañuy rëbb ñii mooy yàlla daan ñoom ñoo tax tey ci seen sabab moo tax tey yàlla yàlla yàlla may yàlla kii ñu lii. comme xam ni comme xéewal guy ñëw gu ne xéewal tey bu demee bay ñëw ak mooy yàlla mën na koo fànq yonent bi sallallahu nee na dafa génn ci li Anas bin Malik nettali nee na yonent bi solo alayhi dafa génn dug ñoo wax tey kañ kañ la laylatul qadr nee na mu génnee rek mu fekk fatalaaxaa rajulaani fa rufi'at nee na mu génnee dañuy wax tey kañ la leeru xat dafa fekk tey ñaari ñaari waay di xëccoo ci dara di xuloo bay xëccoo ba baat dem nii jóg kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na loolu moo tax tey kañ la leeru xat xamuñu ko mais dafa génnoon naroon ñu ko wax nee kañ la nag xamuñu ko tey ñàkk koo xam ko xëy na nag mu doon suñ xéewal waaye tey cosaan bi fi mu jógee fi cosaan bi jóge mooy naroon ñu ko wax bakkar su ndaw ndaw a ndaw tax tey kenn waxuñu ko waaye nag mën na doon suñ xéewal ndax tey fekkee xamoo comme imam Razi ni mu ko waxee ne fekkee xamoo tey kenn loolu xadar yàlla da cey jublu daal lay fay guddi yëpp fekkee chaque jour rek surtout ju fukk yu mujj yi nga jàpp ne tey loolu xadar nga koy dund comme kuy dund loolu xadar yàlla fay ngam comme nga xama ne idha tahada al hakim fa asaba lahu ajran wa idha tahada fa asaba lahu ajrun wahid neen fekkee tey da kër kër yi daal di turbe nga doon wër da ngay am ñaari fay fekkee da nga kër kër yi mais trouvé woo dara benn fay rek la yàlla di mën naa dugg foofu mais boo gisee tey tax li ñu ñu daan ñu koy xañ ca njëlbeen ga mooy tey as bakkaar su boo xam ni ay nit dañ ko defoon. naka noonu tamit ay bakkaar tey dana waral mbugulum yàlla am mbugulum yàlla wàcc ci ñun yàlla na ci yàlla musal tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu woon saxaaba yi ittanibu sab'al mubiqat qaala <coughs> wa maa hunna yaa rasuulallah qaala ashirku wa sihru wa qatlu nafsi allati harrama allahu illaa bil haqq wa aklu riba wa aklu maal yatiim wa tawalli yawma zahf wa qatfu al-muhsanaat yenn solo sam dañuy saxaaba yi mooy ci leen juróom-ñaar yi nga xam ne day alage juróom-ñaar yi nga xam ne al muubiqaat day alage ku ko def dalay alag maanaam laana mbugalum yàlla day wàcc ci yow saxaaba yi ne ko yooyu ñan la mu tàmbalee lim. waaye tax ma indi hadis bi mooy pour wane ni kon bàkkaar yooyu seen xutura bokk na ci dañ lay alak dañ lay alak fii ci àdduna alak la alak la alaaxira yàlla nu ci yàlla mu tàmbalee lim juróom-ñaar yooyu daan ni mooy ashirk maanaam bokkaale yàlla ak leneen bokkaale nag yaatu na yaatu goo xam ni léegi nag nit di def ko te du ko xam sew na tamit sew goo xam ne léegi léeg nit jàpp ni nit moo koy def ba mu koy wax te fekk moom moo koy def léeg-léeg si booy liir léegi surtout yenn livre surtout almuasirun bindikati tey yàlla na yàlla jàppale ñëpp waaye bind bëri na tey loo ci liir ñu daal di nga gis kii daal di takk fiir kële daal di kële di jur te monte loolu garaaw garaaw la ndax yenn bi sa alayhi saa yoo demee ba nga xam da ngaa takk fiir sa moroomu jullit rek faqad baa biha ahaduhuma nee na <clears throat> benn moom muy yéefar bu ko doon rek yow yaa yéefar bi te pour nga takk fiir nit il faut juróom-ñaar yi mu bu ci benn amul kan ngay xam ni kii yéefal mais bu defee benn jëf te benn jëf yi dugg ci juróom-ñaar yooyu benn benn benn yoo xam ne da koy layal nga xam ne doon waajo du waajooju du du àpp yéefal rek bu ko doonoo yow yaay doon yéefal ba te loolu bari na lool suñu jamono yi tey kon loolu dafa bokk tamit shirk ba dafa bokk ci mubiqaat yooyu beneen mooy as-sihr mooy ak xam ne moom tam bari na lool ba léeg-léeg léeg-léeg nga gis nit def ko ba ci léeg-léeg li ci ëppee mooy soxna yi léeg-léeg gis ab soxna def ko te du ko xam sax léeg-léeg mu dem te sëriñ diw mu daal koy jox ay sunguf jox ko nangam jox ko ak xaaw jox ko fii defal li defal li jox ko ak lone daal yooyu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo tere woon ndax waxoon na ku ku ah, ku ah, benn ci yooyu rek la atam allahu la nee na fekk man allaqa tamimatan fa la atama allahu la ku takk ci yenn ci façon galaaj yooyu ay béjjën ak ay genre yooyu yooyu day dugg tamit ci wax dëgg yàlla ci ci buntu boobu ak bokkaale googu léeg-léeg nga dem ñu defloo la ko kaloo koy defloo xëy na dina am benn comportement goo xam léeg mu yor course nga yàpp kii moom waru mën a def loo la ku jàngale waru la mën a def loo loo xam ne yàlla tere na ko fekk yaa ngi koy def te doo ko xam yàlla nit yàlla musal loolu nag li ko waral lépp mooy ñàkk a xam li yàlla digle yaa gis nit ki ginnaaw bu gëmee yàlla ba pare ba nga xam ne gëm gi dëgër na comme ni ko borom laxdari waxee borom j borom jawhar nafis tamit wayaat ko awwalu ma awjabahu rahmanu qat'an ala al-mukallafi al-iman thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fara'id al-'ayn jami'an fantabiha saa yoo xam ne gëm gi dëgër na leen li war rek mooy nga xam nan la ni jaamoo yàlla buru loolu da nga mën nga daanu ci piège yi te doo jublu ak mooy yàlla fekk ak mooy yàlla la nag comme nga xam ni euh, euh, benn kilifa bu nee na dafa euh, ab taalibeem wala ab surgaam daf koy ñëw di ko bës xam koom dafa bëgg lu neex kilifa gi nekk fi mu bës ab ab taab la ab taab mi ngi bës kilifa gi te mi ngi bës ci kaw taab bi xam nga kooku eh, maanaam yéene moo doon lu rafet la mais ñàkk xam fu muy nu mu koy defee ak fan la koy defee moo tax lore na loolu dafa bëri lool tey suñu diggante ak yàlla xam bëgg a jaamu yàlla waaye boo xamul nan la naka la mën ngay def yoo xam ni dangay ngay jàpp yaa ngi defar fekk fekk yaa ngi yàq. ñetteel bi mooy rey bakkan boo xam ne yàlla dañu bu ko kenn nga daat koy rey rey dafa garaaw lool ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam newoon na laa yazaalu al-mu'minu fii fushatin min diinihi maa labisa daman xaraaman fa in asaaba daman xaraaman ballah nee na jullit bi du dañ di doon ab jullit dañ di nekk ci xewalu ak jullite feek rayul bakkan saa yi demee ba rey bakkan nag ballah mooy dugg na ci lu mënta génn maanaam dugg na nit ñi di wax naan dugg na ni rubba mooy ballah mën na dugg na ci loo xam ne mënatu caa génn maanaam kon yàlla daf ko daf koo ñaawal lool ndax moom rek moo yeyoo rey ba tey ñi nga xam dañ leen di rey ci xasaas wala ci ay xadd ñu tax ñu rey leen yàlla moo digle nan leen rey waaye yow nga jël sa bu bopp loolu tax du initiative waaye jël sa mbiri bopp rey nit loolu dafa rëyut lool lool lool lool lool ci yàlla. ñetteel ñeenteel bi mooy akul riba moom nag moo ñu gën a sonal ndax du du du dañ koo moytuwul léegi-léeg dañ koo moytuwul compte bancaire yeeg prêt ci banque yeeg léegi-léeg doonu dañ ko dañ naan darura la. te fekk daruura léeg-léeg léeg-léeg dañ dul gëstu buñ gëstuwoon dana am beneen maxraj beneen ginnuwaay bu dul bu foofa kon loolu du doon daruura ndax daruura da dem ba sës ba moom rek fa sës te léeg-léeg dana am yeneen yu fi sës yoo xam ne tey ab ginnuwaay la boo xam ne du du yooyu ñun nag dañ naan nag daruura daa dem moo tax Umar ibn Khattab ne woon na <coughs> man lam yeneen minhu naala min xubaari riba moom dana tasaaroo ci jamono tasaaroo goo xam ne ku ci ku ci ku ci laalul sax poussière ba laal la poussière loolu nag jubluwu ci ni jubluwu ci ni dara nekku ci maanaam dana comme neex ga mën nga ko def ndax kenn mënu cee mucc tasaaroo gi muy tasaaroo lu jubloo junj ñu bañ cee jaawale tasaaroo gi muy tasaaroo moom la jubloo junj waaye jubluwu ci ni moom moom riba dara nekku ci tey lu baree la baree la suñu jamono yi nga xam ni euh, mucc ci lu lu jafe la yàlla nañ ci yàlla musal bi ci des mooy akulul maal yatim mooy ba tey ci mubiqaat yi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo génne ci yenn bàkkaar yëpp mu mel ne dañ dañoo bokk ci ci gën a dangereux te noonu la demee dañoo bokk ci ci gën a dangereux ndax day alak nit lekk alalu jirim moom tamit bokk na ci li jaxaso lu bari lool léegi suñ Sénégal gi da gis koo xam ni léeg-léeg waajuram day génn àdduna bu doon xale bu ndaw waajuram bàyyee fa alal dootul laata muy màgg am keneen ku ñëw denc denc waajuram jigéen wow dina fexe ba falsifié këyit yi côté yi mu def ko ci turam kër yi mu fexe ba mu nekk ci turam yooyu yëpp nag إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ne ñi nga xam ne tey dañuy lekk alali jirim yooyu te di ko lekk teg ko ci tooñ maanaam teguñu ko ci yoon nan xam ne sawara lañuy lekk lekk googu nag al intifa al intifa lañ koy firee kenn du ko firee lekk tibb lekk moo xam la nga cay sol ak oto ba cay war kër ga nga cay dëkk yëpp ci yem boo doon rek li ngay dugal sa biir loo ci mën a def rek xamal ne sawar ak moom ngay jëfandikoo noonu te yow yàlla nee na wax sa yow yasaloona sa'ira boo demee sawara xam dara moom tam dafa bari lool léeg-léeg gis du sax beneen borom kër buy ñëw denc denc waajuru jigéen waaye li sax seen mag ki ci mag ci mag moom nga xam balaa xale mag mu fexe ba ala jëpp mu tourné ko def ko ci turam lekk lépp tamit dana neex lool waaye ni amatul murdi'at wa bi'sat fatima comme lan waxoon ci nguur rek boo koy def day neex lool waaye saa yu la ferale saa yu la yàlla demee ba di audité dana metti lool bi ci des mooy wata wata walli yawma dhaf maanaam saa yu jullit ak yéeféeri dajaloo jàkkaarloo ñu yaakaar la nga daal di wane ginnaaw daw te benn jullit waroo waroo daw ci xeex lu dul ña nga jàkkaarloo dañoo ëpp ñaari jullit dañoo ëpp ñaari yéeféer bu ñëppee ñaari noon am nga droit daw mais fekkee ñaar lan yow ngay kenn waroo daw fekkee ñaar ngeen ñoom ñuy ñent waru leen a daw moom la yàlla di junju ni euh, ida laqitum alladina kafaruu daxfan falaa tuwalluu yawmahum yawma yow falaa tuwalluu yawma idin al adbaar wa man yuwalli yawma idin dubarahu fa illaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baa'a bi gadabin min allahi wa ma'waahu jahannama bi'sa almasir nee na saa yi ngeen jàkkaarloog ñooñu bu leen daw saa yi ngeen dawee te fekk jubluwu leen ci ut ay pexe maanaam da nga koo da ngaa daw ngir ngir ngir ngir nuñ koy waxee sax yootal waa ji ba mu dugg fii nga koy def la nga koy def wala daw ngir fekki sa gaay ngir mbooloo mi gën a bari ngir waaj a ñëw fekkee la ngaa daw juste te daw rek a tax yoon sa solo sal nee na yooyu bokk na ci muubiqaat yi moom la yàlla di junj foofu tamit ne kooku tamit sawara lan koy xaar yàlla nu ci yàlla musal daw googu nag léegi li muy mi muy mën a nekkee tey jii ba tey <clears throat> jihaad day amee ci ci ci melo yu kaan yu baree bari bari fekkee tamit xeex amul diggante jullit yi tamit am na tamit lu ñuy wax al al ghazwul fikri wala al ghazwul xam ne ñoom tey yu baree bari tey dañu koy indil te ñu ngi ñu ngi ñu ciy bu baax a baax a baax baax ngeen baal ma bu doon natt tey ma wax la ni dóor nañu 5-0 te égalisé guñu mu ne nañu lu baree baree bay tey ci ñu indil tey ñu koy dugal suñ suñ suñ kër yi ci wàllu col kan moo xam kan moo ñu woon wax suñ maam sangam. ak nu mu sori sori tey daana solo comme tey ñu nu soxna yi di solo tey ci mbedd yi surtout boo demee Dakar kan moo ñu mën a wax tey sol geeg sun kon nga xam li ma bëgg a foofu mooy tey du sun ci àll bi lañ ko jëlee yaa ngi buñ ko jëlee ci àll bi it loolu ghazwa la léegi ña ca war a taxaw tamit war nañoo buñ buñ yëngatuwul fekkee ko war a bind la war a ko wax la war a ko war a wax la wala ko war a yëkkati dara yëkkatiwoo ko rek xamal ni da ngay dugg ca wa tawalli yawma dhah beneen bi mooy qatul muhsanat mooy juróom-ñaareel bi mooy nga jàkkaarloog benn xale xëy na daane kii de Moodu Fall du baayam Moodu Fall du baayam ci misaal mooy yaayam jooju wala waajur bu jigéen boobu di aramak wala di penda xëy na am na benn jamono jàddoon na ba amee ca amee kii loolu koo war a def ku ko def ku ne dañ laa war a dóor ay yar ku ko def dañ la dañ laa war a dóor ay yar wala nga jàkkaarloo ak soxna si ne ko da jiñ ko njaaloo wala moom tam mu jiñ la ko dem na sax ba nga xam ni fekkee soxna si dafa soxna si dafa ñëw daan ni maag diw de séqoon nan dara diw mu góor moom ñu woo ko mu weddi ko soxna dañ ko war a dóor dañ ko war a dóor ci xas dóor ko ci zina ndax kii iqraarul te amul benn preuve bu koy bu koy kiiwal kon yow waroo koo wone waroo ko wone ba ci ki nga xam daf koo def te yàlla yàlla yàlla suturaal ko sax warta nekk di ko di ko wane ndax loolu day day day mettin mbugal ma inna inna ashadda al adabi euh, yawmal qiyaama al mujaahiruun ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom la seen buggal di gën a metti yawmal qiyaama mooy ñi nga xam dañuy def dañuy def am mooy ba pare yàlla suturaal leen ñoom ñoo di ñoom di weeje seen bopp naka noonu bokk na ci ci nga xam danger nga xam ne pour ñu euh, tëj waxtaan wi danger ji nga xam ne bokk na ci maasiya dana ko indi mooy maasiya gu ne day xëcc moroomu maasiyaam tey loo def ci bàkkaar rek dale lay gën a xirtal ngay def ci bàkkaar ndax bàkkaar da lay tax gën a sori yàlla te loo gën a sore yàlla yow jullit bi di gën a ñàkk ko la protéger gën a ñàkk ko la aar ci bàkkaar boo ko defee bàkkaar gën laa yomb moom la sëñ bi di junj naan hada li anna sharra yadu abada li sharri wal xayru li xayrin in bada nee na aw musiba toujours boo koy def rek da lay gën a xittal ngay def musiba lu baax boo koy def day tax ngay da lay gën a xittal ngay def lu baax moom la uh, Jubran Xalil Jubran lu ni mel lu ni mel la Jubran Xalil Jubran doon junj ca uh, xasidaam ga daan ni ah, innama taqdiru sadyun wa ah, innama taqdiru sadyun wa xalibun lil anami fa ida shaaxu wa maatu balagu sinna alfitaami nee na adduna bi ñëppay mandi ba ci am na ñoo xam ni ñuy mandee mooy ay xasida ay xasida moo leen di mandal ba nga xam ni mënuñoo tàggali ko ak moom lu dul faatu ñii jullee leen di mandal ñii comme ni nga xamee ne sangara leen di mandal ñii ni nga xam ne comme ak ak mooy yàlla moo leen di mandal mais tey foo fi gis muy dox rek koo fi gis muy dox di teg tànkam di dox di dem ak dikk am na lu koy mandal loola nag lan la moom moo wute rek mooy sa taqdiru sadiyun wa halibun lil anami fa idha shaaxoo maatu balawu sinnal fitaami tànk faat wuñ dañ ko duñ ko bàyyi ndax ñoom ñëpp ñoom ñëpp rek ñooy mànt loolu la ñu euh, al ustaz euh, abu madiana jàngale euh, abu madiana jaxate jàngalo yàlla na ko yàlla yokku wér <coughs> léegi nag mën nit ki mën naa mooy yàlla ñu ni ko mooy yàlla danga koy gis ndax dafa am benn suuma maanaam xutuura buy ñëw di dal ki nga xam ne moom mooy mooy yàlla léegi nit ki mën na mooy yàlla ba pare nee na gisul dara kooku ibnu ata illahi al iskandari yi tamit ci xekamam yi waxaat na ci mu ni min jahlil muridi an yusi al adaba fa tuaxar al uqubatu fa fa yaqul law kaana hadha suu adami la qata'a al imdad wa awjawa al ib'ad faqad yaqta'u faqad yaqta'u al madada minhu duna an yashur wa in lam yakun illa man al madid wa aw aw aw an yuxalliyaka wa ma turid Ibn Ata'illah nee na nit ki fekkee day def ak bàkkaar ba pare te gisul comme li liñ doon wax fii musiba yi nga xam moom moo koy dal ci bàkkaar gisu ko lenn bokk na ci réer nag mu fay nekk naan lii daal garaawul ndax bu garaawoon yàlla woon ma boppam bu garaawoon tey li may am dootuma ko amati bu garaawoon tey li may yëg dootuma ko yëgati nee na yàlla mën naa dagg almadat fekk doo ko yëg donte sax fi dalay bàyyee ak yow la la nga nekk wala sa dootu la ca doole dara maanaam mën na koo def te doo mën naa yàlla mën na laa maanaam ci gàttal jox carton rouge te doo ko yëg bëri ñoo xam ne yàlla rouge na leen bu yàgg te fekk xamuñu ne am nañ carton rouge ba ñu ngi ngi ñu ngi dox rek continuer jàpp ne ñu ngi jàpp ne ñu ngi ci biir match ba tey fekk yàlla rouge na leen bu yàgg sax te te yëguñu boobu nag moo ci gën a bon ndax fekkee rouge na la da nga xam ko da nga def loo xam moo lay indiwaat ndax fekkee nag xamoo ko nun ngaa nekkee noonu rek nekkee noonu ba faatu fekk kon yooyu ay mooy la waaye nag nan xam ne ñun ay nitu simple lan li ma jublu ay nitu simple mooy duñu ay yonent ñoo yàllaa leen yàlla leen garanti ba ni ñoom maasumun duñu mooy yàlla bu dee malaaka yàlla moom tam leen garanti ba bindewu leen lu mooy nekk ci bi xam ne léeg-léeg mën nga jaamu yàlla ba gën malaaka comme ni ko imam Ghazali waxee ci Ihya mën nga tamit mooy yàlla ba gën ab bàyyi ma ba ab bàyyi ma gën la kon mooy googu li ma ci liñ ci liñ ciy wax rek mooy lu mu mën a nekk lu mu mën a mel lu mu bari bari bari bul wax mukk mukk ne mooy gi bari na ba ñàkk yaakaar ne bu ma tuubee yàlla du ma jégal déedéet dangay ngay da ngay tuub tuub googu mooy waral yàlla jégale jégal jégal la ndax sëñ bi nee na lool loolu ah, saytaana moo koy def ci yow wa tarkuka tawbata xawfa xaw ta'ud ila ila dhanbin kayd kayd iblis al marid nee na ragal gi ngay ragal tuub jàpp ni boo tuubee mën ngaa delluwaat ci bàkkaar jàpp ne man daal mu lii mënu ma koo bàyyi saa yu tuubee dama koy defaat nee na tuubal rek boo fa nekkee di saa yu tuubee dama koy defaat nee na lool pexe iblis iblis moom moo koy def ci koy def ci bopp nit ñi na xam ne yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ni walladhi nafsi bi yadihi law lam tuznibu la dhahaba allah bikum wala jaa bi qawmin yuznibun fa yastaghfirun fa yaghfir lahum yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fekkoon du ngeen def ay bakkaar di jéggalu yàlla leen jéggal yàlla da leen fiy jëlee indi fi ñeneen ñoo xam dañ def ay bakkaar di jéggal moo leen koy jéggal ndax yàlla dafa tudd alxafuur dafa bëgg ko xam danaan ko jéggal ma torox la ci ma yàlla buur la te dafa bëgg ñëpp xam ni buur la moo tax mu bëgg ngay taalal sa loxo torox li ko ñaan moo tax mu bëgg nga daw ci moom naan ko yow rek la jéggal ma loolu il faut muy am il faut nit ki def bakkaar mais di ko jéggalu li ci bon mooy def bakkaar nuur ca ndax xamoo ban bakkaar moo lay yóbbu xamoo kañ ngay dem moo moo def euh, def euh, tuub googu day waral tamit nit ki am ñaarug malaaka yi ndax malaaka yi dañuy dañuy ñaan dañuy ñaanal nit ñi alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ñooñ malaaka yi dañuy ñaanal di ñaanal ñu gëm yàlla naan faghfir lilladina taabu yàlla yow ne yàlla na nga jégal ñi nga xam ne dañoo dañoo daal di tuub ñëw ñëw ñëw fekk ci la kon pour nga bokk nag ci ñaanu malaaka yi nga xam ne ñaanu malaaka xam ne yàlla da koy nangu pour nga bokk ci il faut bàkkaar yi nga def nga di ko tuub waaye bul bul di daal bul di daal di nuur rek te bakkaar nag mën naa doon tax sababu nit ki jege yàlla mox sëñ bi neen wa rubba asiyanin ila inaaba adda muti'an fa xawa al ijaba hatta yasira dahra mustaqima bi fadlihi subhanahu xakima nit nee na tey bëri na tey mooy yàlla goo xam ni mën naa tax nit ki dem ba jege yàlla ndax léegi-léeg nga def bakar bakkaar bi tiital la lool foo tollu di jooy foo tollu di tuub mais mu métti lool ba métti métti boobu moom moo lay moom mooy du mujj doon sa sa xéewal te loolu bokk na ci yi nga xam ni bokk na yi nga xam ni tey malaaka yi bu ñuy bu ñuy wàcc bu ñuy wàcc ci laylu qadr loolu bokk na ci tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr fi yàlla di junj naan malaaka yi dañuy wàcc bisu laylu qadr te bu ñuy wàcc dañ ñoo ñee ba tax ñuy wàcc ndax daam lu may junj foofu ndax baatu izn bokkut ak baatu amr baatu izn bokkut ak baatu amr insha allah baatu izn mooy yow da ngaa ist istizaan tax ñu jox la izn moo dafa mel ni malaaka yi ñoom ñoo ñaan yàlla ne ko may ñu ñu wàcc fekke ji jaamu yàlla gële mu daal leen di digal ñu wàcc moo tax waxul bi amri rabb rabbihim dañu bi izni rabbihim lan moo tax ñuy wàcc bokk na ci tax ñuy wàcc dafa am jaamu yàlla yu am fii amul ci àdduna ci kaw ci kaw asamaan jaamu yàlla yooyu bokk na ci mooy tey bu leetu xadar jotee nga gis kii di togg di jox kee muy lekk ak comme ñuy def nii ndax malaa ko do lekk kon jaamu yàlla googu amul ci kaw amul ci asamaan si ñoom loolu lañ bëgg gis nit kuy nit kuy ndax bàkkaar jooy yooyu nit di jooy ndax bàkkaar amul ci kaw asamaan ndax ñoom duñ mooy yàlla jooy yooyu laa doon wax ni mën na tax nit ki dem bàkkaar bi mujj doon sab boo xam ne mooy tax moom mu jege yàlla kon euh, ñi ngi may def si ni waxtu wi jot na maa ngi ci déglu bu baax ci xaabaalu gi ndax bokk na ci bàkkaar yooyu sax ñàkk a respecté waxtu wasalaamu aleykum wa rahmatullah euh, Serigne Moustapha Kay jërëjëf Serigne Moustapha ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne moom nga ñu baaxee tey jii nii muy mooy yàlla ak dancing yi nga xamante ne moom moo ci nekk képp koo xamante ne teewul nga waxtaan wi am nga gis-gis bu leer ci ni nga xam ne noonu la yàlla suñ borom subhaanahu wa doxale ak ñi nga xamante ne ñoo jiitu woon xeetu sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ña nga xamante ne ñoo leen daan mooy ak seenu mujj naka noonu tamit wax na li nga xamante ne moom la mooy yàlla mën a jural doomu aadama ci ay jafe-jafe ci àdduna loolu lépp loolu lépp indi na ci ay tegtal yu leer kon euh, ginnaaw waxtu bi dafa xaw a xat te tamit laaj yi xam naa ne am na ci mbokk yoo xamante ne bëgg nañ ñu leeral leen lenn ci euh, loo xamante ne mi nga ci waxtaan wi te li des ci waxtu bu bariwut dañuy jox sëriñ Xaadim Juuf su ko defee mu dikk ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi xam naa ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah sëriñ Xaadim Mbakke moom sëriñ Moustapha Abdul Aziz moom lañ fas yéene dalal fi jaraay bi mu fas yéene waxtaan ak ñun al mar'atu sénégaliya wa diin jigéenu Sénégal ak diine loolu la fas waxtaan ak ñun. ñu fàttali mbooloo mi rek ne euh, rajo yi nga xamante ne ñooy jàllale waxtaan yi mooy wal Walfadjri mi ngi koy jàllale 18h30 bu dee Sud FM 0h RFM encore 0h bu dee RTS 20 20 la koy jàllale Dunia dana ko jàllale 0h rediffusé ko 15 bu dee Darou Darou Moukhty FM gis na ko jàllale. 22 heures danañ ko rediffuser tamit 13 heures naka noonu euh, Lamp FM dana ko jàllale moom tamit encore zéro heure euh, bu dee ci internet bi xasida online waaw bu dee tamit ba tey ci internet ba tey Murid TV wala Al Bichru Al Bichru nag soo koy bind da ngay bind A bind L bind B bind I bind C ak H ak U. loolu ngay bind albishru point org ñoom waxtaan wi en direct lañ koy def naka noonu tamit ba tey Murid TV waxtaan wi en lañ koy def léeg-léeg ñoom tamit xasida online tamit ba tey encore waxtaan wi en direct lañ koy def naka noonu tamit Touba Média ñoom tamit danañ teg waxtaan yi incha allah kon li ñuy def moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Khadim Mbow xam naa ñu fàttali euh, mbooloo mi nekk jotaay bi rek ñi ñi nga xamante ne ñooy saytu jataay bi ak toog yi nu yeeg yooyu ñuy jàppalanteeg ñoom te xam ne ñun ñëpp rek luy defar rek moom moo ñu tax jóg kon ñu jox kaddu gi Serigne Khadim Mbow. shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, ñu ngi leen di sant bu baax di leen ndokkeel ci waxtu wi nga xam ne ci lañu baaxo woon di dikk ak laaj yi nga xam ne moo aju ci yi waxtaankat bi doon waxtaane yaakaar naa ne waxtu wi li ci des bareetut dañuy dikk ci yenn laaj yi nga xam ne moo fi moo fi ñëw sëriñ bi kii nee na gannaaw ba mu rafet loo waxtaan wi nee na dafay laaj nit ki nan la mën a mën a def ba mucc ci bàkkaar ci nuur ci bàkkaar nit ki nan la mën a def mucc ci nuur ci bàkkaar bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaam ah, ci bàkkaar li koy waral bokk ci liñ waxoon sànq hada li anna ash-sharra yadu abada lish-sharri wal khayru li khayrin in bada boo defee benn benn benn bu benn bu ñaaw day woo yeneen yu ñaaw yi kon boo bañee muur ci bakkaar boo bañee nuur ci bakkaar lu ci njëkk mooy sàkkul ndimbal ci yàlla mooy ñaanal yàlla moom mi nga xam ni mooy hidaayatu tawfiq googu ma waxoon moom moo ko moom moo koy moom moo koy joxe nga ñaan ko ko mu jox la ko ba bakkaar yi di ngand ci yow. tamit boo li lay ragalloo pour nga bañ def bakkaar bokk na ci nga fàttaliku la ibnu ibnu qayyim waxoon neewoon na laa tanzur ila ila ila sighari dhanb walakin unzur ila adami man asayt booy boo bëgg demee bay def bakkaar bul xool bakkaar bi ndaw na wala ndawul xoolal ki ngay mooy sama benn mag sëñ Ablaye Fall nettali na ma ne dafa siyaare sëñ Alaaji Màkke mu ni ko ñuy waxtaan di waxtaan ba waxtaan wi sori mu daat ko ni xoolal miir bii tey fekkoon ndongo yi dama ni leen bu kenn laal miir bi kenn dem daal di laal miir bi lool lan la may wàññi mu ni ko du la wàññi mu ni ko suñu borom noonu la mel ci bakkaar te li ñuy def fii du ko wàññi dara ñun rek lay wàññi boo xoolee nag loo xam ne yow sa dund la te da lay wàññi tey kenn bëggu te dem te marché ba saa yoo jaayee ba wàcc perte 5000 bu subaa nga perte 5000 kenn bëggu ko te ñun ñi tamit suñu dund gi dafa mel ni benn visa boo xam ne jox ñu ñëw war fee am 80 ans kii 90 ans kii 70 ans kii 100 ans visa na fekkee da koo jël dem tëdd hôtel ba visa ba jàng dañ ñibbi sa kër doo fa yóbbu dara tamit nañ xam ne ñun fii dañ fee ñëw pour benn visa lañ fi am bidaa boobu nag pour ñu buñ demee yóbbu dara ba bañ laal sëñ bi waxoon wa arghabul ashya'i lil amwaat raddun ila dunya ma'a al hayati walaw suwayatan faqad li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu loolu mooy ñëpp koy wax waaye wax bu metti ak wax bu nang ci yem ndax kenn du ci mucc ku am lu baax di nga ko wax rawatina ko amul dara ko am lu baax da ngay bëgg gën a baaxle hatta idha jaa ahaduhum al mawt qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun saa yoo demee di nga ni sama borom ma dellu sama borom ne la may ma prolongation mu ne loolu mënta nekk jeex na ma pare booy xool loolu xam ni temps bi dafa gàtt ngay njëkkanteeg moom loolu dana dimbali ba danga mucc ci nuur ci ay bakkaar. jërëjëf ci tontu boobu yaakaar naa ne leer na. sëriñ bi kii itam nee na day laaj ba xam juróom-ñaari cër yi nga xam ne wax nga ko sànq ne doomu aadama da ci mooy yàlla nga leeral ko juróom-ñaari yooyu yan la. yaakaar naa tudd naa ko ci waxtaan mooy abyaadi sëñ bi junju wal tahfazu al a'daa batnun lisaan farjun wa ay aynaan yadaan saabi wa udnaani man laha ra'a min al ma'aasi kulliha yantafi'a juróom ñaar yooyu moom mooy euh, batn biir boobu côté ba mu ngi lay wax li li ngay lekk moom tam lu dangereux ndax lekk lu lewul dafa yomb temps yi te ko ko te ko koy def doo jaamu yàlla lu nangu bu dee ab jànkat doo jàng lu dugg benn bi mooy lisaan moom mooy ci yàlla dafa dangereux ndax li tax mooy tey mën ngaa programme mooy ak beneen keneen comme lu mel ni njaaroo ngeen baal ma ci baat bi wala programmer naan sangara nga dem doo am loo ko jënde wala yàlla daal matukaay yëpp mat pour nga loolu am du mën a nekk mais làmmiñ boo bëggee mooy boo ubbi rek muy wax moom moo tax moo ci gën a dangereux bi ci des moom mooy ñaari tànk xam ne daal tere nga dox foo xam jëm foo xam daf koo tere ñaari loxo bul ci def mukk bul ci bind mukk la yàlla te rawatina tey di signé am na carte yoo xam ne gaa yi nga koy signé signé ko jox ko soxna si wala jox ko ne ko demal mooy loolu moom ku koy signé boo xalaatoon liggéey ngay yàlla dina ko laaj ëllëg doo ko signé mooy ñaari loxo yi bi eh, beneen bi mooy ñaari nopp yi mooy day àgg ci déglu musique géeg yu ni mel pour ñi nga xam ni xëy na musique dafa araam ci ñoom te loolu jàpp naan mooy araja ñaar nopp yi tamit ak euh, ñaari bët yi yaakaar naa fekkee yooyu mat na juróom-ñaar lim fekkee lim naa juróom-ñaar yooyu mooy juróom-ñaari cër yi nga xam ni xol bi moo leen di commandé ñuy mu ñuy mooy yàlla. kii euh, fàttaliku foofu dara ngeen baal ma rek ci loxo lu mel ni loxo comme ñu bëri tey jàpp na ni comme ñeneen ñi leen koy yombalale nuyu jigéen. boo waxee tey léegi la da ngay gis kenn di la indil ay xadis te fekk xamuñu nuyu jigéen jaruñu indi xadis yàlla moo ko njëkk araamal ci alquran alquran moo ne qul lil mu'minina yaghuddu min absaarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum daa dem tuuti waxaat ne wa qul lil mu'minati yaghdudna min absaarihinna wa yahfazna furujahunna léegi yàlla foofu dafa am ñaari miir yi nga xam ne moo séq diggante jigéen ak góor bi ci njëkk gën cee mooy xool bi ci gën a ñaaw moom mooy dem ba njaaloo wala taqrabu zina innahu kana fahisha ñaar yooyu ñaari miir yu rëy yooyu la araamal araamal na xool ñëpp xam na d'accord nañ ci araamal na njaalu ñëpp d'accord nañ kon li ci diggante bi yëpp dafa araam beneen bi mooy lool benn jaareel jaar jaar la mën ko koo jaar ci beneen côté mooy ñun ñëpp xam na dóor sa waajur dafa araam te yàlla waxul fenn ci alxuraan ne bu kenn dóor sa waajur te dafa araam te yàlla nee na wala taqul lahuma uffin bu leen wax ah bi dafa waaye bu leen wax yooyu yu ni mel bul ko wax waaye waxul ñun ñëpp ñu daal di digg ci loolu dóor dafa araam moo dafa tere lu ko gën a ndaw léegi nan nga mënee nuyu nit nan nga mënee nuyu nit te xooloo ko boo mu nuyu il faut nga xool ma kon yow xool gañ la doon tere da nga koo jéggi def leneen mooy kon ki la tere xool tere na la nga nuyoo kon alxuraan moo njëkk araamal nuyu jigéen bala ñuy dem ci ay hadis yooyu benn la ci misaal ci yooyu rek misaal la woon jërëjëf ci tontu yooyu yaakaar naa ne waxtaan wi leer nañ